الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu xaslil mani wa farki maanaam buntuk raxas baabu xaslil mani buntu raxas mani wa farki ak xoos gi wa xasli ma yusibu min al mar'a ak raxas lépp loo xamante ne laal na ci jigéen gi maanaam loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal ñu gis ci xadis yi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom lay wax naan kuntu aghsilu maniya wa kuntu aghsilu janabata min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa ila as wa inna buqa'a al fi sawbihi nee na doon naa raxas li nga xam ne moom mooy jan mooy maniyu bi ci yére ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu daal di génn dem ci julli te fekk li nga xam ne moom mooy ndese toog maanaam euh, maanaam jeexitalu euh, ndox mi tooy tooy bi mi ngi ci biir yére bi gisoon nañ ko ci ñaari riwaaya naka noonu gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy euh, wuute yi nga xam ne moom moo am ci càllala yi ak ci baat yi gisoon nañ ci xadis bu gisoon nañ tamit baan buntu baabun iza ghasala al janabata aw ghayraha falam yasab asaru maanaam bu fekkente ne nit ki dafa raxas man yóbbi wala boog leneen aw ghayraha wala boog leneen lu ko nuru te moom mooy lu deme nekk mbërëg ak yeneen at yi nga xamante ne mbir yi nga xam ne dañoo nuru loolu te loola jeexital ga deñut maanaam loolu lan moom mooy atte bi ba tey mu indi ci xadiis sayyidat Aisha radiyallahu anha bi ñu wax léegi te ci la ñu gise woon naka noonu li nga xam ne moom mooy li aju ci mm, wàllu ndax mbërëg ndax ndax ndax man yu la waaw wala déet te mbir mi di wër wërwërloo ci maanaam comme li nga xam ne noonu la ko xanafiye yi ak maliki yi rahmatullahi alayhim waxe ñoom nee nañu sobe la waaye nag maliki yi ñoom nee nañ dañ koy raxas ala kulli xaalante xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ci indi teqantal ci raxas bu nga xam ne moom lañ koy raxas bu fekkente ne dafa sobe dafa dafa tooy amma bu demee ba wow loolu dañ koy xoos ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom jàpp nañ ne raxas gi ñu koy raxas ci yoonu sopp rek la waaye nekkul ci loo xamante ne dañ ciy dogu wala boog mu nekk loo xamante ne dafa war comme ni nga xamante ne noonu la ñuy raxasee ñandaxit ak xaaxtandiku wala ak ak tuflit yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci yëre ngir ne soppeeku bi nga xamante ne moom la man yi soppeeku dafa mat mooy istixaala bi nga xamante ne moom moo am maanaam boobu dafa mat wuute naag maziyu bi nga xamante ne istixaala bi nga xamante ne moom mooy istixaalatu dam maanaam deret ji soppeeku bi nga xamante ne moom la soppeeku jóge ci benn xaal dem ci beneen xaal matut te ci loolu moom la mboolem yi nga xamante ne Euh, dañuy dugg ci wàllu sobe ci bi bunt boobu wala boog dañuy jóge ci sobe dem ci ñàkk a sobe wala boog ñu jóge ci ñàkk sobe dem ci sobe loolu ci wàllu soppandiku googu lay amee insha allahu taala danañu ko gis léegi gisoon nañ tamit baabu abwaalil ibli wad dawaabi wal ghanami marabidan maanaam gisoon nañ bunt yi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu mbiiwali gëléem yi ak daaba yi gàtt yi ak seen ay ak gàtt yi nga xam ne dañoo nekk tamit ci seen ak ak gàtt yi nga xamante ne maanaam ñoom ak seen gétt loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci asaru sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yemale julli gi nii gi julli ci kër googu nga xam ne moo tudd daalu barid xamante ne foofu laa képp koo xamante ne maanaam nit ñu am solo ñi foofu lañ daan ñëw foofu lañ daan jaar ni ki noonu bataa yi foofu lañ leen daan indi ca Kuufa mu julli fa daan ne fii ak fee yam te foofu noona moom mooy gétt ay gétt gétt ñoom gétt la woon beneen bi ci des moom mooy xadis Seydina Anas radiyallahu taala anhu mooy xadis bi nga xam ne moom la ñu tuddee xadisul uraniyin gisoon dañ ko tamit ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa digle ñu joxe ñu naan euh, maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo feebaroon ñu naan mbéewali gëléem ak ay meewam ñu naanandoo ko loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ni ki noonu gisoon nañ xadis sayyidina anas bi ba tay radiyallahu taala anhu bi muy wax naan kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli qabla an yubna al masjidu fi marabidil ghanam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli ci lu jiitu ñuy tabax jumaa ji daf daan jiitu daf daan julli ci gétti gàtt yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu gis ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ne baabu ma yaqaw min an najasaati min as-samni wal maa moone ne baabu ma buntug li nga xamante ne yaqaw rot na min an najasaati ci ay sobe ci fi samni ci diw maanaam samn moom mooy graisse lépp loo xam ne dafa dem ba euh, mooy beurre mooy beurre euh, wal ma ak ndox maanaam kon lépp loo xam te ne dafa dem ba nekk dax maanaam dax mooy ak samna mooy dax mooy beurre maanaam bu ñu demee ba mel noonu wal ma ak ndox léegi lépp loo xam te ne daf ci rot nag loola an la lan moom mooy li nga xam ne moom mooy atteem man ñu gis ne fii maanaam bi maa bi ma ma maa bi masdariya la maanaam masdariya maanaam moom mooy maa yaqaw maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy li rot maanaam bu boobaa dangay ngay maanaam al al al al lay daal di tekki maanaam li nga xamante ne rot na minan najaasaat ci sobe yi maanaam maanaam moo li muy tekki daal moom mooy su dee sobe dafa rot ci euh, maanaam ak dax maanaam bu boobaa dax nag lépp loo xamante ne dafa am jëmm day daal di yor àtte boobu masalan tey comme loo xamante ne diw la boo xamante ne dafa dem ba wow wala boog même xattaa wala ceeb wala boog euh, boo xamante ne amul ñeex masalan bu fekkente ne tey par exemple ceebu jën la wala ceebu yàpp ak yu mel noonu bokkut ak tey masalan bu dee ñaari cin la euh, yooyu yëpp wuute daf ci am ngir ne ñaari cin buñ ko xësee ba ñeex maanaam dangay daal di gis ne euh, bu amee lu ci rot day daal di walangaan dugg ci biir bërëb bi yi ci des waaye su fekkente ne la loola euh, bu dee masalan ceebu jën la wala yu mel noonu nga xam ne day wow bu boobaa fi mu dal rek fa lay yem donte mbaxal la maanaam loolu kon wuute nañ euh, bu boobaa tamit maanaam tey masalan bu fekkente ne soow la loolu moom ak moom day daal di walangaan lu ci dugg day walangaan waaye su fekkente ne masalan tey euh, dafa dem ba wow maanaam dem ba nga xamante ne dafa wow bu boobaa loolu wala mu mujj nekk wala mu nekk loo xamante ne graisse la goo xamante ne dafa dem ba wow wala yu mel noonu bu boobaa loolu moom day daal di yor attey dax gi maanaam yooyu yëpp ay attey dax lañu yor waaye nag kon moo tax mu teqale ne loolu lu mel noonu ak wala boog ndox rek waa ndox lan moom mooy àtte bu boobaa ndox leneen yi nga xamante ne ñooy yi ci def yëpp dañuy daal di yor àtte booba ba mu def ci teqantal boo xam ne insha allah dinañu ci ñëw waaye dinañ gis ne imam al Bukhari rahimahullahu taala moom utul teqantal ci yooyu moom yépp da leen a yemale moom ndox daf koo jox àtte yi lépp loo xamante ne dafa dafa ndoxe maanaam bu boobaa ñu daal di gis mu ne wa wax na az-Zuhri mooy al imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah nee na laa ba sax maanaam kon bunt bi dañuy gis ne li tax mu noté ko moom mooy tey xel day daal di dem di laajte ne waaw sobe su fekkente ne dafa am ma ndax ngir comme que buntu njàpp la lañ toll te waxoon nañ ne bokk na ci yi nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam xadiis yi mu ci indi da bokk na ci yi nga xamante ne moom la meloo mooy ne da ciy leeralaale lépp loo xamante ne nit ki daf koy soxla pour mën a jàpp maanaam kon mooy ndox masalan te ndox moomu bu fekkente ne ndax ban ndox moo am ndax sobewu na wala sobewu laat na wala déet ndax mënef ni cee jàpp waaw wala déet acte yii dañ ci daal di duggaale ak it naka lañuy ñuy xàmmee ne nangam sobewu na waaw wala déet yooyu yëpp daf ko ciy waxaale maanaam ngir ne dafa ay mbir la yoo xamante ne dañ koo soxlaa xam laataa ñuy mën a jàpp loolu moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala noke ci euh, bunt bi mu ne imam az-Zuhri rahimahullahu taala nee na laa ba sa aayul de laa sa aayul bil maa ci ndox ma feek lam yughayyirhu soppiwu ko taamun ak cafka aw wala boog riihun aw xet aw wala law lawnun ak melo maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullah imam az-Zuhri rahimahullahu taala lii nga xamante ne moom la wax moom mooy amul benn problème su fekkente ne yi mbir mi cafka caf ndox mi soppeekuwul cafka gi wala xet gi wala melaw yi soppeekuwul te fekk la ko soppi moom mooy euh, moom mooy sobe maanaam moom mooy lépp loo xamante ne dafa dugg ci ndox rek bu boobaa loola dafay daal di laab donte cafka gi ak xet gi ak melaw yi soppeekuwuñu maanaam fekk cafka gi xet gi ak melaw yi soppeekuwuñ lu mën a dugg ci ndox mi du ko génne ci tuxuuriya gi maanaam le fait que mu nekk lu laab ci jëmmi boppam ba noppi di laabalaate waaye su fekkente na cafka gi ak xet ak melaw yi dafa soppeeku rek loolu bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne dootu laabate loolu nag maanaam imam ibn wahb rahimahullahu taala ci al jaami'a bi nga xam ne moom la def jële na ko ci yunus ibn yazid al ayli mu jële ko ci moom niki noonu imam euh, al bayhaqi solo na ko jële ko ci imam euh, al awza ci yoon imam al awza mu jële ko ci imam az-zuhri rahimahullahu taala wax jii nga xam ne moom la imam az-Zuhri wax rahimahullah xadis la boo xamante ne mu ngi ci sunan ibnu Maaja rahimahullah bu sayyidina Abu Umaamata al-Baahili radiyallahu taala anhu boo xamante ne daf koo wax waaye xadis boobu borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne wérut waaye comme li imam ash-Shafi'i wax rahimahullah ne waaye ak imam ak Tirmidhi rahimahullah ne mbooleem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne maanaam ci maanaa bi maanaam mooy maanaa bi nga xam ne moom la amee moom borom xam yëpp dëppoo nañ ci waaye nag dañ ciy dëppoo su fekkente ne ndox mi dafa bari loolu mooy ndox mi dafa bari loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci waaye su fekkente ne ndox mi nag dafa tuuti loolu nag ci loolu la ñu wuute waaye fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ñoom lii qaa'ida la ñoom maanaam nga gis ne imam az-Zuhri nga xam ne sëriñ la ci imaamu Malik rahimahullah wax jii nii dañuy gis ne def ci imaamu Malik def ci nuroo wax ak sëriñam imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala waaye loolu daañ ci gën a ñëw insha allahu taala ci xadis bi nga xamante ne maam ci bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci al ma'u da al bawlu fil ma'i da'im mooy bunt bi nga xam ne moom moo tegu ci suñu bunt bi insha allahu taala daan gën a leeral boobu mbir waaye fii li nga xam ne moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy dafay leeral ne su fekkente ne nit dafa jël ndox euh, maanaam ndox euh, sobe daf ci dugg bu boobaa bu fekkente ne daf koo soppi rek day daal di soppi cafka gi ak xet bu dafa soppi cafka gi wala xet gi wala melo wi bu boobaa problème day daal di am waaye nag euh, loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci tamit ndax ne am na yoo xamante ne dañ koy jéggale ci soppeeku su fekkente ne rawatina bu fekkente ne mu jaawara dafa am maanaam ak dëkkaale maanaam ndax léeg-léeg masalan ndox di romb fii masalan di romb benn bërëb ndox moom moom laalantewul ak sobe bi waaye xeetu sobe bi masalan foos nekk ci wet bi wala boog euh, comme li nekk li li jóge Colobane dem sumba jum euh, canal boobu masalan dëkkaale ak ndox masalan xet gi laal xetu ndox gi ba ndox mi boo ko ñamee cafka gi du ko am niki noonu couleur bi soppeekuwul waaye xet gi ngir dëkkaale ga ñu dëkkaale dafa soppeeku loolu dañ koy jéggale loolu du soppi ndox mi masalan tey su fekkee ak yu mel noonu masalan tey bokk na ci ndox yi nga xam ne dañuy jéggale masalan euh, li nga xamante ne moom dañ koy mën a jàppoo te dafay laabte laabalaate mooy masalan bërigo gis ne ndox moo xamante ne dañ koo def ci bërigo bërigo bu dafa tàng ba léeg gis ne ndox mi euh, da ngay gis xet gi xet gi day am xetu bërigo bi waaye boo jëlee ndox mi nga ñam ko da ngay gis ne yorul càq bërigo bi mi ngi noonu euh, boo ko euh, bo maanaam et cetera maanaam soo couleur bi tamit yorul couleur u barigo bi loolu tamit dañ koy jéggale non loolu loolu cosaan ndox mi moo mel noonu ci cosaan ndox mu mel ndox bu fekkente ne ci cosaanam nii la mel loolu amul problème comme ndoxum géej xam nga dafay sax xorom ak yu mel noonu waaye terewu ko baax bépp ndox nag moo xamante ne dafa am leneen loo xamante ne mu moo externe ci ndox mi ak ci milieu naturel bi mu ne mu daal di koy soppi loolu moom moo tax ñuy wax maanaam lu demee nekk butéel boo xamante ne dafa am goudron maanaam goudron la daan def wala boog mu daan def essence ñu raxas ko ba noppi xetu essence gi def ci ñu def ci ndox ndox mi yor xet gi waaye boo ko ñamee da nga xam ne lii essence saful essence nit ki noonu soo ko xoolee couleur essence amu ci ndox moomu tamit day continuer di laab te laabalaate te dara du ko sobel maanaam te te te te sobewul te it niki noonu soppeekuwul jóge ci tahur dem ci tahir maanaam kon bu boobaa loolu moom moo tax ñuy wax maa un mutlaq ñu koy teqale ak maa un tahur ngir ne bépp maa un tahurun moom bépp maa un mutlaq tahur la maanaam waaye maa un mutlaq nag mooy ndox moo xamante ne dafa def ci cosaanu nañ ko binde maanaam fa mu milieu naturel am na mu mel maanaam masalan bu dee ci milieu naturel am dafa am benn reen garab bu fa romb mu nekk ci benn xeetu dex reen googu di saf ci ndox mi loolu garawul wala boog su fekkente ne dañ koo def reenu euh, da dafa tiim ay garab garab gi xob yi di ci dal mu yor cafka gi wala couleur bi loolu tamit garawul wala yu mel noonu waaye su fekkente ne nag dafa dem masalan tey muy romb foo xamante ne suuf soo xamante ne dafay saf xorom wala mu saf leneen loolu tamit naturellement noonu la mel loolu tamit garawul ba bu yoree couleur am da ngay gis moo tax léeg-léeg ndox moomu mën naa xonk wala mu weex wala yu demee noonu wala boog maanaam ndox moo xamante ne masalan day romb ci foo xamante ne suuf soo xam ne dafa am calcaire yooyu yëpp garaawuñu mais bu boobaa maa un mutlaq lay tudd ba tey ngir ne ci cosaanu nañ ko bindee noona la mel waaye su fekkente ne nag ndox mi xam ngeen ni comme par exemple ndoxum dex ku ko xool ak ndox maanaam dana gis ne bokkut ak ndox yeneen yi nga xam ne moom ñun moom la ñu jëlee ci robinet bi. maanaam ndax ndoxum dex da ngay gis sax mu xaw a euh, jël couleur suuf si wala mu am lu ci bari lu ko ci jël loolu noonu ba tey baax na laab na te day laabalaata waaye nag te loolu mutlaq la waaye bu ñu nee tahur mooy loo xamante ne ci cosaan melutoon noonu waaye dafa am leneen loo xamante ne daf koo soppi maanaam maanaam tahur mutlaq bu ne tahur la waaye yi ñuy jéggale moo tax dootuñu ko tuddeetu mutlaq dañuy yam rek ci naan tahur mooy laab na tey laabalaate mooy ne la tax ñu maanaam ñu jéggale ko soit dafa fekk ne xet gi rek a soppeeku waaye soppiwul soppiwul cafka gi soppiwul melo yi wala boog mu nekk loo xamante ne dafa jafee mooy tandiku masalan teen boo xamante ne mënuñu koo ëpp di ko ubbi te mu am xobu garab buy buy dugg ci biir ba ba ba ba mu jël couleur bi wala mu yor cafka gi lool tamit garawul dañ koy jéggale ak yu mel noonu yooyu nga xamante ne yooyu yi dañoo jafee mooy tandiku ak yu demee nekk ndaa yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk bu comme niñ ko waxe woon boo demee Kébémer masalan ndaa yooyu noonu néewoon na ci nga fekk ndaa goo xamante ne masalan euh, amul benn benn amul xetu jën masalan ngir wala bokk niinul doo ci gis ay niin niin ci ci ndaali lu tax parce que jigéen ñi bu ñuy togg dañ ciy dugal seen loxo te noo mën a def ñu dugal ci seen maanaam euh, pot bu ñu yor ak yu mel noonu noo mën def mu am mu am couleur mu am lu ci wala wala wala yu mel noonu yooyu moom dañ leen di jéggal dégg nga moo tax mu ne nag euh, mu ne waqaala xam na waaye insha allah masala yi aju ci wàllu sobe gi loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci buntu bi nga xam ne moom moo ci tegu mu ne waqaala Hammaad te moom mooy ibnu abi Sulaymaan rahimahullahu taala bi nga xamante ne mooy imaamu waa nekkoon faqih ba nekk sëriñu al imam Abu Hanifa an-Nu'man ala al jami' rahmatu min allahi wa ridwan mu ne la ba'sa ayul bi riichil maytati ci riche moom mooy dunk bi riichil maytati ci dunk yi médd maanaam moom dafa gisoon ne médd bu ame loolu amul garawul maanaam lii li ko indi nag moom mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa quti'a min al-bahimati wa huwa hayyun fa huwa mayyit lépp loo xamante ne dañ koo rey dañ koo dañ koo dañ koo dagg ci ab bàyyima fekk bàyyima baa ngi dund loola médd la maanaam fekk lu ñu daggee masalan tey boo fekkee xar muy dund nga dagg nopp bi nopp boobu nga dagg loola médd la wala nga fekk ku muy dund nga dagg loxo bi loxo boobu médd la bi maanaam ak tey médd day daal nekk ci lépp loo xamante ne dafa tàqalikoog luy dund masalan bu fekkente ne maanaam comme tey ni mu ni mënoon a waxee ni moom dee na bu dee woon muy nekkee médd boo daggee ci moom dara teqale ko ak moom ci jëmmi boppam loolu tamit day daal di nekk médd maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom la xadis boobu wax amma léegi nag fii nag bu boobaa ñu xool lan moo war a mën a dugg ci loolu ak lan moo ci dul dugg loolu moom nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci boobu boobule masala loolu daan ci ñëw insha allahu ta'ala bu ñu jeexalee wax ji nga xamante ne ah, moom mooy waxu Hammad ibn Abi Sulaymaan bi ah, rahimahullahu ta'ala ah, moom nag imaam moom moo ko solo jëlee na ko ci imaam Ma'mar ibn Rashid mu jëlee ko ci moom. maanaam ci musannafam moom imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullahu taala moom mu ne kon euh, kon ne bu fekkente ne ay nit maanaam ay ay ay ay ay ay loola garaawul loolu tamit moom mooy mazhabu sëri mooy mazhabu taalibam muy imam Abu Hanifa rahimahullahu taala mu ne wa Zuhri imam az-Zuhri waxoon nañ ko léegi rahimahullahu taala moom muy imam waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalaam euh, moom ci li nga xamante ne moom la solo fii nii mu ne wa euh, fii naabil euh, wa fii izamil mawta ci yàqu ñi nga xamante ne ñoom ñooy médd maanaam médd tey bu fekkonte ne dañoo fekk am xar mu médd maanaam médd nag ci lislaam mooy lépp loo xamante ne dafa dee te fekk rendiwuñ ko wala boog ñu rendi ko waaye yoon wañ ko rendee sharia àndu ca loolu moo tudd médd loolu moom mooy médd moo tax lépp loo xamante ne dafa dee moo tax maytat bi nga xam ne moom lañu ñu ñu xaraamal ko ni ñu xaraamale yàpp mbaam xuux maanaam alquran saa yu tudd ne daa xaraamal yàpp mbaam xuux day njëkk wax ne daal xaraamal nañ ci yéen médd médd boobu li muy tekki mooy lépp loo xam ne bañ koy rend rendi wuñ ko ci yoon boo xam ne al sharia ànd na ci dégg nga euh, mooy comme li ñuy wax fii nii mooy lu xalaalul rek lépp lu xalaalul rek loolu médd la loolu kii la tudd médd la tudd euh, kon moom mu ne euh, kon mu ne bu fekkente ne yaxu maanaam dañoo fekk médd nag ñu jël yax bi mu ne loolu nax wi lu deme nekk al ñay wa ghayrihi wala leneen moo xam aw ñay la dañ koo fekk mu dee wala leneen mu ne adraktu fekk naa de fekkee naa de maanaam jote naa naasan aw nit min salafil ulama ci ñi jiitu ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ñooy waa madinatul munawwara yam tashituuna daan nañu peñe woo bi xaa ci moom maanaam daan nañ jël yax yi nga xamante ne moom lañ daan def yax yi ñu jël ko yett ko ba mu nekk ay yaxu médd yi ñu jël ko yett ko ba mu nekk comme comme ñay ñay tamit maanaam mooy ngir ne ñi nga xam ne dagaluñoo lekk la comme ñay comme ñi nga xamante ne tamit mooy médd yeneen médd yi lépp loo xam ne dagaluta lekk bu deewee moom ak médd ñooyam ndax tey ab gaynde mu toll boo ko rendee wala ab boo ko rendee itam moom ak médd ñooyam àtte euh, yax yooyu nag ñu jël ko nga daal di koy euh, ñu daal di koy euh, euh, yàq ba mu nekk peñe ñoom mu ne man fekkee naa ci suñu dëkk bii muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ay boroomi xam-xam ci ñu jëkk ñi maanaam nga gis mooy ci mag ñi ñoo xamante ne ñoom dañ ci doon peñewu maanaam kon mooy nga gis ne wax jii boo ko gisee mu wax ko mooy ne moo tax mu ne naasan ay nit maanaam ay nit ñu bari lañ maanaam ndax tanwin bii li taksiir la maanaam tanwiir la ngir wane ni ñu bari lañ ci ay boroomi xam-xam rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañ ca daan peñewoo wa yaddayinuuna te it dañ ci daan fuddanoo fiihaa ci biiram maanaam dañ ko daan def ba mu nekk ab pot maanaam comme nii ñu jëlee yax yi nga yaxu xaw ko xam nga yaxu ñayi masalan wala yu mel noonu maanaam nga gis dañ koy jël ñu dagg ko ci anam goo xamante ne dañ ci mën a defaru pot mais ñu ci daan def fuddam maanaam yooyu yëpp mu ne ñoom dañ ko daan def laa yaraw na te gisuñu woon bi ci mbir moom ba san benn problème maanaam gisuñu ci woon dara lu ci sikk maanaam loolu nag wax ji imam az-Zuhri wax rahimahullah day wane ne maanaam ñoom dañoo jàppoon ne kon loolu dagan na te amul problème maanaam kon ñu gis ne beneen mbir a ngi noonu moom mooy yax léegi loolu moom mooy beneen atte bi maanaam mazhab bii ba tey day dëgëral li nga xam ne ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala lii mu indi day wane ne moom mazhab bi mu jàpp moom mooy exactement comme mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhim moom mazhabu xanafiya yi la jàpp mooy mazhabam euh, ndax xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo daganal mbir mi ci lu ñu joyal maanaam lépp loo xamante ne dañ koo daggee ci bàyyi ma ñoom dañoo jàpp ne comme que yàq bi du dundul maanaam dundatul te ñoom dañoo gis ne maanaam bi muy dund ni mu meloon bi mu deewee fekk maanaam xanafiya yi benn mbir lañu bàyyi xam mooy est-ce que dee gi day jeex am jeexital ci mbir mi waaw wala déet masalan tey bu fekkente ne kii dafa dee ñu wat karaw gi wala dun bi ñu jël ko ak yu mel noonu tey bu deewee ñu xool ko est-ce que dee gi dinañ gis ne yàq bi dañuy toog tuuti mu nëb waaye est yàq bi day nëb yàq bi du nëb moo tax ñu koy mën a récupérer maanaam bu ñu ko récupérer teg ne yàq bi day continuer di baax ñu ne kon loolu mooy wane ni baax na der bi dañ koy wulli mu daal di baax ñu ne kon dee amul jeexital ci mbir mi ñu ne euh, bu jëlee karaw gi xoos ko mën dem teg ko ne karaw gi du soppeeku ñu ne kon dee amul ci jeexital maanaam kon ñoom lépp loo xamante ne déegi gi amul ci jeexital bëñ yi ñu génne ko teg ne ak béjjën yi yépp ñu jël teg ne amul ci jeexital wey ñu jël teg ne amuñu ci jeexital ñu ne kon a ah ay la yéwén affaire bi baax na maanaam ñoom noonu la ñu xoolee mbir mi maanaam loolu moom moo tax ñoom xadiis Seydina Abu Waaqid al-Laythi bi radiyallahu anhu ñoom ànd nañ ci loolu ne war nañ ci yéen waaye loola moom mooy bañ ko daan wax xadiis bi dafa am lu taxoon ñu koy wax ndax dafa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw gis gaa di dagg eh, gannaawu gëléem yi seen gannaaw yi dañ ko doon dagg noonu di ko di ko lekk noonu. yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ne leen lépp lu ñu dagg ci bàyyi ma fekk muy dund loola médd la dégg euh, kon maanaam ne parce que lu tax ñu ne parce que yàpp woobu dee gi day am jeexital ci moom fi mu tool boo ko bàyyee léegi mu nëb amma yeneen yi nga xamante ne ñoom dee gi du ñu am jeexital ci ñoom loolu moom day daal di dagal te loolu moom lay wax nii imaam al Bukhari rahimahullah moom mazhab boobu la yor moo tax muy indi waxu ñii di gën a dëgëral loola waaye insha allahu taala daañ gën a ñëw ci loolu bu ñu yeggee ci maam fi mi jeexale mu ne wa qaala ibnu sirin te mooy al imam muhammad rahimahullahu taala muy imam waa basara moom tamit moom ak hasan al basri ah radiyallahu taala an al jami' mu ne wa ibrahim maanaam ibrahim mooy ibnu yazid an-naxa'i muy imaamu waa kuufa ñoom ñaar ñii lan lañ wax mu ne wala ba'sa aayul bi tijaaratil aadi ci jaay maanaam euh, euh, ba ñu gëlle ba ñu nag aaj mooy euh, nag nag ah, kii ñay ñay am na ñaari bëñ yu yu def nii ñaar ñaar yooyu voilà loolu mooy al aaj maanaam ivoire bi lu ñu naan ivoire loolu mu ne loolu garaawul kon ñu jaay ko moom jàpp na ne garaawul te li ñu xam ñoom ci seen mazhab maanaam si rawatina al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah mooy ne jaay loo xamante ne sobe la dafa xaraam maanaam kon dañuy gis ne euh, amma Hanafi rahmatullah alayhim ñoom jàpp ñu jaay lu sobewu dafa xaraam ñoom dañoo jàpp ne lépp lu ñuy mën a jariñoo jaay ko xaraamul maanaam ñoom xaraam gi dañ koy aj ci ndax dañ koy jariñoo waaw wala déet ajuñu ko ci sobe gi wala ñàkk sobe bi loolu moom moo tax neefere mbaam masalan xam nga mbaam xam nañ ni sobe la mbaam sëf bii nekk ci kër yi boobu sobe mais nefereen moom ñoom xanaf yi rahmatullah ñoom jàpp nañ ne mu nekk na koo jaay lu tax parce que nit ñi dañ koy jëfandikoo ci seen tool yi mu nekk tos waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur te moom mooy Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne jaay ko dafa xaraam ngir xam gi xam ne lépp luy sobe jaay ko dafa xaram te loolu ñu ngi ko jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi nga xamante ne moom la tere képp ku jaay deret ak médd ak euh, yàpp ak ak ak ak ak euh, xaj ak xaj noonu maanaam nga gis ne yi mu wax ak mbaam xuux maanaam yooyu nga xam ne dafa tere ku ko jaay maanaam ngir ne ñoom ñëpp ay médd lañ ak ak ak ak sanam sanam mooy euh, mooy xërëm ak xërëm te yooyu benn bu ci nekk ci yooyu sobewu na sobeg soit day am sobeg maanaa wala mu yor am sobeg jëmm loolu moom moo tax euh, ñoom ñu jàpp ne kon loolu dafa xaraam jaay sobe ci jëmmi boppam dafa xaram waaye xanaf yooyu rahmatullah ñoom dañ ne déedéet jaay sobe xaraamul bu fekkente ne dañ ciy jariñoo dégg nga kon waaye euh, lii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu ko indee ngir laye ko daf koo indi ngir dëgëral li nga xamante ne maanaam ngir ngir xam gi ñu xam ne imaam Ibn Sirin rahimahullah euh, dafa wax ne maanaam moom moom dafa jàpp ne jaay lu lu sobewu dafa xaram kon ñu gis ne mazhab bi mbir mi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute nañ ci ay xeeti wuute euh, waaye léegi. ñu dellu waat ci masala lépp lu ñu daggee ci maanaam ci luy dund bu fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom lépp lañ xaraamal maanaam ñoom lépp lañ jàpp ne sobe la lépp loo xam bu xësee ba medd rek plutôt maanaam bu xësee ba nekk medd maanaam tey bu ñu fekkee ab euh, luy dund ñu xoos ko ñu xoos karaw gi muy leen boobu noonu suuf boobu loolu moom ñëpp d'accord nañ ci ne dagan na boobu dagan nag su fekkente ne jëmm ji du jëmm lu sobewu loolu ñëpp d'accord nañ amma bu fekkente ne dañ koo fekk nag mu dee medd ñu xoos ko maanaam karaw googu même Shafi'i rahmatullah même karaw gi dagana la nuñ ko bu ñu fekkee am picc wala yi yor attey picc maanaam yi nga xam ne ay xeeti njanaaw lañ yëpp ñu fekk leen ñu dee medd bu yooyu seen dunq yi daganut loolu moom mooy li nga xam ne mooy mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim maa ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullah alayhim li ma leen wax léegi lañ wax maanaam Shafi'i dañoo jël zahiru hadith bële ba pare jël ko joyal ko ci loo xamante ne lan euh, dafa mëdd amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom daganal nañu ne ñoom dañu ne dañuy in ut tenkantal ci mbir mi dañ ni su fekkente ne mbir mi dafa bokk ndax dafa am ñaari dund dafa am xayaatu ruuxin ci ñoom niñ ko waxe mënef na koo tuddee xayaatu nafs ak xayaatu numu maanaam dund gi nga xamante ne moom mooy dundu bakkan ak dundu sax masalan lool moom mooy lan ñu ne masalan garab gi garab gi day dund waaye dund gi muy dund dundu sax la amul bakkan maanaam du ruux la am amul ruux amul bakkan day dafay sax ñu ne kon boobu loolu garab la loolu buñ daggeeg mu bañ a dagg yooyu ñoo ci yem maanaam day daal di continuer di laal euh, li nga xamante ne nag euh, dunduk nu muwu la maanaam dunduk ba bakkan la ñoom dañ ciy dugal yax maanaam ndax alquran daf ni qul man yuhyil idama wa hiya ramim waxal ana kan moom muy dundal yax fekk fënëx la maanaam ñu gis ne kon yàq day dund waaye dund gi muy dund moom mooy dund lan ah dundu bakkan la am loolu muy benn ñaareelu mbir mi nga xam ne ñoom du ñu dund moo tax lépp lu yoo xam ne dafay dafay dund dundu bakkan ñoom dañ mooy loo xamante ne nit ki bu maanaam wala jëmmi rab bi buy dund dund gi jamono ji muy dund loolu soo ko daggee day metti lépp loo xamante ne boo ko daggee day metti loolu day dund dundu bakkan waaye lépp loo xamante ne soo ko daggee du metti bi muy dund loolu dafa fekk ne dundu sax lay dund lu demee nekk karaw loolu boo ko daggee du metti yaa ngi dégg lu demee nekk we soo ko daggee du metti waaye bëñ boo ko dammee day metti kon ñoom bëñ dañ koy boole ak yax ak yooyu ñu ne yépp loo xamante ne boo koy laalee ci jëmm ji mu metti nga dagg ko fekk muy dund mu yëg ko mu metti loola dundu Euh, bakkan la amee bu boobaa loola day sobewu waaye lépp loo xamante ne dund sax lay dund loola day daal di nekk loo xamante ne lu laap la loolu nag muy teqantal goo xamante ne xaqiqatan bu mat a bàyyi xel la amaan na loolu moo gën a mat a bàyyi xel ci mbir mi insha allahu taala waaye terewul imam al-Bukhari rahimahullah lii mu wax nga xam ne daf koo layee ay waxi salaf ak i boroom xam-xam yu njëkkee maanaam di wane ni boroom xam-xam yi ñoom am na ci ñoom ñu jàpp woon lii parce que imam al-Bukhari loolu tamit beneen qaida la ci saxiixam bi maanaam mooy su amee benn mbir mu mu jàpp ci benn mazhab mazhab suy indi waxi boroom xam-xam yay wax maanaam day indi rek waxi boroom xam-xam ya wax moom la mu jàpp maanaam ngay gis loolu lay indi indee def ko taaliq indi ko ci buntu bi gannaaw gi mu doog indi xadiis yi donte xam na boroom xam-xam yi wuute gi ñu wuute ci mbir mi waaye nag comme tarajum yi comme li ñuy wax naan fiqhul Bukhari fii tarajum yi fiqh imam al Bukhari dafa nekk ci ni muy nosewee bunt yi te loolu noonu tamit te kenn amul kenn ku ko ci mën a ŋàññ wala ku ko ci mën a wax dara ngir ne moom nekku fi ngir maanaam ne day tëddee jaaxaanaay day jéem a xool ni kii indi waxu ñëpp déedéet dafa am lu mu namm ci mbir mi te moom ci jëmmi boppam imam la boo xam ne moom rek jëmm boppam imam la faqih la bu mag a mag a mag ba kenn ci sëriñam yi sax nee na moom mooy faq boroom xam mu fekku xeet wi faqihu hadhihi al umma am na ci rawatina ak yeneen taalib maanaam moom ñëpp imaam yu mag yëpp ñu ñëw ci ginnaawam ñëpp dëppoo nañ ci tagg ko imaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo lool la bokkalool jamono te ñu nekk te ñu mag ko itam dëppoo nañ ci tagg ko kon maanaam imaam mujtahid la boo xamante ne Euh, ñeneen ñi ci def ñoom comme niñ leen xamee ñoom imam Abu Hanifa ñoom imaamu Malik ñoom imam Shafi'i ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Sufyan as-Sawri ñoom imam al-Awza'i euh, ak ñooñu ñoo ñoo maanaam ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom imam euh, Dawud az-Zahiri et cetera rahmatullahi imam at-Tabari ak ñooñu imam yu mag yooyu nga xam ne ñoom nit kenn ku ci nekk yor nga sa ngir ba pare nekk imam mujtahid mustaqil bu indépendant imaam al-Bukhari yi niveau yo ñooña la yoroon kon maanaam moom ay waxi boppam ak ay maanaam dafa dafay taxaw moom ci jëmi boppam aaju woowul mu naan maanaam keneen di di di maanaam ñu koy layal ci dara ci buntu boobu aaju woowu kon euh, loolu moom moo tax mu mat a bàyyi xel voilà maanaam lool moom moo tax mu mat a bàyyi xel ci ne. ñu jàpp na maam ñu ñu bañ a jàpp ne waaye kii moom daa xëy na daa juum wala dafa lii wala juumul maanaam moom imaam la mustaqil la dafa indépendant mujtahid mutlaq la ci mboolem fànn xam-xam yi imaam la ci rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci saxe xam ne dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana isma'il te moom mooy ibn abi Uways mooy Ismaïl ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi eh, nekkoon jarbaat ci imaamu Malik rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Abdullah ñu génn àdduna deux cent vingt-sixième eh, année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa imaam al-Bukhari ak imaam Muslim rek ñoom ñoo solo ci ñoom maanaam te ñaar ñaari sëriñ yi mooy ak ñoom rek ñoo solo directement te ñoom rek ñoo solo ci téere yi tamit ci euh, Ismaïl ibn Abu Uways ci waa maanaam di gis ne euh, Ismaïl ibn Abi Uways kon imaam al-Bukhari rahimahullah li mu solo ci moom yëpp da nga gis ne soit ci imaamu Maalik la ko solo soit ci euh, magam gi la ko solo maanaam ñoom ñaar rek rek rek la solo ci ñoom xadiis yi mboolem xadiis yi nekk ci Sahih Imam Bukhari maanaam nga gis ne euh, te ñoom ñëpp ay mboqam lañ te takkoo na ak ñoom takkoo goo xamante ne lépp lu ñu solo ci moom maanaam dañuy xam ne lii loowu lu wér la lu dëgër la donte am na ñoo xamante ne maam Ismaïl ibn Abi Uways euh, bi nga xam ne moom lañ ko teg mooy saduq maanaam mooy ku dëggu la dina di juum léeg-léeg wala yu mel noonu waaye bu bu solowee ci imaamu Malik ci ñi gën a dëgër ci la bokk bu solowee ci imaamu Malik ngir tax takkoo gi mu tax takkoo ak ñoom rawatina ne imaamul Buxaari la muy toxal ci moom ci imaamu Malik mooy loo xam ne ci mu la ne mais nekk ci Muwatta la maanaam ay maanaam junni nit soloo nañ ko ci moom du loo xamante ne lu mën a dute la mu ne qaala nee na Malik imaamu Malik moo nee na moo ma waxoon nañ la tamit ne imaam Ismaïl imaamu Maalik da daan faral di euh, di jàngale di solo waaye ni mu daan jàngalee mooy da daan toog taalibe bi mooy tari ñu ci dégg ñu liir ñu déglu après ñu ne imaam Maalik daan ne waaw nii laa ko solowee nii laa bindee xadiis yi bu ko defee ñu ñu soloo ko ci moom noona maanaam kon li gënoon a yelloo mooy baatu axbarani waaye nag Ismaïl ibn Abi Uways daanaka saa yu soloo ci imaam Maalik danaan xaddasani lu tax parce que dafa ñëw laaj imam Malik ni ko mboole li ma soloo ci yow ci téere bii est-ce que moom ak tey ma taxawoon ne la xaddasa mën naa wax xaddasani Malik mu ne waaw mën ngaa wax xaddasani Malik lu lu tax mu lu tax mu ne ko parce que bu doon alquran la lan ngay wax alquran moo gën a fort te alquran ni ñu koy jànge mooy nit ki mooy ñëw taalibe bi mooy ñëw tari ci sëriñ bi sëriñ bi déglu ko daal ni ko nii la bu boobaa danaan alquran kat maa ngi ko soloowee ci sëriñ diw wax maanaam kon bu boobaa loolu moom moo tax moom muy jëfandikoo baatu xaddasani Malik ngir ne imaamu Malik rahimahullahu taala moo ko saxalal loola an ibn Shihab imaam imaamu Malik mooy imaamu daarul hijra euh, moom mi ngi gane adduna ci quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorze année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi muy Abu Abdullah al-Asbahi al-Madani rahimahullahu taala mooy ki nga xamante ne euh, moo nekkoon imam bu mag ba foofu ca madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam te hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta an ibn Shihab mooy imam az Muhammad ibn Muslim ibn Shihab moom lañ romboon léegi dàqantal nekk Abu Bakar moom mi ngi génn àdduna 50e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 125e nekk imaamu waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekk ki nga xam ne mooy ndonay waa fuqahaa as-sab'a rahmatullah kenn ku nekk ci ñoom mu jàng ci yow jële ci yow solo ci yow ni ngi noonu nekk sa taalibe ba pare doon sa fiqh maanaam nga xam ne kon moom mooy e, nag mujj nekk ki xam ne imaam mooy xaafis bu mag bi ci jamonoom rahimahullahu taala moom it xadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ubaydullah ibn Utba te moom mooy Ubaydullah ibn Utba ibn Ah, ah, ah, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud radi rahimahullahu taala mooy Abu Abdullah al-Hudhali rahimahullahu taala nekkoon borom xam-xam fiqh ñu koy wax al-faqihul a'ma borom xam-xam fiqh bi nga xam ne silmaxa la moom it bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi alayhi kon moom it nekkoon nekkoon sëriñu imam az-Zuhri rahimahullah moom it mu ngi génn àdduna 94 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe woon ne at booba nga xam ne at boobu Urwata ibn Zubayr Sulaymaan ibn euh, Bilal euh, Ubaydullah ibn Utbata ibn Mas'ud et cetera ñoom ci lañ génn àdduna muy ay imam yu màgg a màgg rahmatullahi alal jamii waaye ci la kàngam yu mag ci tamit gane àdduna mooy imam ku mel ni euh, al-Layth ibn Sa'd ku mel ni imaamu Malik bi nga xam ne moom la ñu wax fi rahmatullahi alayhi ak ñeneen rahimallahu al-jamii mu ne kon moom an ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma te moom mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma daftantalam nekkoon Abul Abbas maanaam al-Madani rahimahullah mi ngi gën a adduna ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mi ngi amoon soixante-onze ans bi mi génn adduna kon xabra xabrul umma wa turjumaanul Qur'aan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Euh, euh, kon moom mu ne euh, an maymunata moom kon abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mu ne an maymunata moom mooy maymuna bint al-Harith al-Hilaliya moom abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma musnadam kon mooy mille six cent soixante la yoo xamante ne ci saxiix ñaari saxiix muttafaqun alayhi yi soixante-quinze la amma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi wéetoo ci cent vingt Muslim mi ngi wéetoo ci neuf hadith ci ay haditham mu naan Maymunata bintu Haaris al-Hilaali radiyallahu ta'ala anha nekk tantam nga xamante ne moom mooy tantay sayyidat euh, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom ñu ngi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ummul mu'minin bi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ki nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy denc ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay Yonent ginnaaw gàddaay bi ni ngi noonu moom mooy ki nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi mujje sallam mujjee denc ci soxnaam yi radiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala aliyal firdawsi maswaha wa mawaha moom mi ngi euh, soloon nañ ci moom juróom ñaari xadis yoo xamante ne euh, maam yu nekk ci saxex waaye treize xadis la am maanaam treize xadis lañ ko solool lañ ko solool ci ci ci ci ci téere yi xadis am na juróom ñaar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ñaari saxex imam al-Bukhari wéetoo benn xadis imam Muslim wéetoo juróomi xadis ci ay xadisam radiyallahu taala anha wa ardaha ñoom ñaar ñii kon bokk na ci li nga xamante ne moom la càllale gi particularisé woo moom mooy ñoom ñëpp waa madinatul munawwara lañu ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam beneen bi ci moom mooy ne ay ay maanaam ñaari yoon ay maanaam ay mbokk ñoo maanaam Ismaïl ibn Abi Uways moom ak imaamu Malik ay mbokk lañ ngir ne euh, maanaam euh, imaamu Malik ndijaay la ci Ismaïl ibn Abi Uways ngir ne euh, sœuru imaamu Malik mu moo ko jur loolu moom mooy benn ñaareelu bi ci mooy Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne tamit mi ngi solo ci sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne moom itam seeru may sayyidat Maymuna radiyallahu anha moom moo jur Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu mooy Lubaabaat mooy Ummu Fadl radiyallahu ta'ala anha anna rasul sayyidat Maymuna radiyallahu anha nee na an na ne li wér wóor mooy rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa laaj nañ ko an fa'ratin ci kaña boo xam ne saqatat dafa rot ah fii ci ah, ci ab ah, ci dax maanaam bu fekkee ne dafa rot ci ci ci dax maanaam kaña wala ji bu rotee ci ci ci ci dax ana naka lañuy def fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne alquha na ngeen ko da koy sànni ñu ne waaw mu ne wa maa hawlaha ak la ko wër mu ne waaw mu ne fatrahuhu te na ngeen ko ngeen ngeen sànni li ko wër tamit maanaam da ngeen koy ni moom da koy jël ngeen ngeen sànni après ngeen xool li ko wër rek ngeen tonni li nga xamante ne moom mooy Euh, li wër kaj maanaam fi mu daanu moom kaña bi wala wala jënnax bi fi nga xamante ne foofu la daanu wakulu te na ngeen lekk nag bu boobaa samnakum seen euh, seen euh, seen seen seen ndax gi ngeen lekk ko maanaam bu drot drotee ci bër wala boog mu rot ci comme luy crème fraîche wala xeet yu mel noonu wala wala fromage naka la tudd xeetu fromage ngeen jël rek tonni da ngeen ko kii rek tonni ba nga xamante ne mu leer leen ni lii la rek ngeen sànni lu tax parce que ñaari mbir yu wow loolu ñaari mbir yu wow du ñu wàllante sobe te euh, kaña gi wala jannax gi dafa wow maanaam jëmm la boo xamante ne ni mu daanoo noonu mooy mooy ne dafa dee moo tax moo tax ñuy wax loola moo tax ñu koy tonni sinon bu fekkonte ne deewul day dem maanaam moo tax kon ñu war koo jël ni ko waaye bu ñu ko tonnee ñu jël ko tibb ko waaye dañuy tibbaale li nga xamante ne moom mooy li ko wër mu leer na ni léegi li ci des moom laalu ko loolu la mboolem loo xamante ne nag sobe la noonu lay demee bu dalee tey fi mu toll masalan euh, bu fekkente ne sobe bu yor jëmm la te du luy du du luy du luy walangaan dafa dal ci masalan comme ab ceebu jën wala ceebu yàpp wala mbaxal comme voilà bu ko defee mbayeen yeeg sàmmi ni ñoom comme dinañ comprendre su boobaa dañ koy tibb dañuy tibb sobe waaye li li ko wër dañ koy tibb maanaam duñ tibb rek sobe bi rek sànni waaye li wër mbir mi tamit dañ koy tibb ba mu leer ne li ci def moom jàll bu boobaa mën nañoo daal di lekk li ci def voilà loolu moom mooy li nga xamante ne euh, mooy li euh, ràññeeku euh, am na nag ci yeneeni riwaaya yoo xamante ne dafa ni bu fekkente ne mbir mi dafa ndoxe nag bu boobaa da di tuur lépp waaye loolu euh, riwaaya boobu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute nañ ci wéram ak ñàkk wéram waaye euh, moom ci sunan yi la ne waaye li nga xamante ne moom mooy riwaaya bi imam al-Bukhari rahimahullah dafa doyloo bi ngir ne lii moo gën a wér donte nag maanaam dañ ciy dégg beneen wàll bi mooy ne su fekkente ne mbir mooy loolu lu ñu tuddee mafhumul muxaalafa la maanaam su fekkente ne mbir mi dafa wow dañ koy jël sànni ko waaye su dee mbir mi dafa tooy tey masalan buy kaña boobu bu daanu woon ci soow mi ci jëmmi boppam day daal di sobeel soow mi lu tax comme toq deret bu dukkee te loolu euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moom dangay gis ne jàpput loolu moom li mu jàpp mooy su fekkente ne deret gi dafa am lu dugg ci wala boog loolu mooy zahiru li ñu li ñu dégg ci ay waxam maanaam mooy ne bu jëlee bu bu bu deret jooju maanaam bu tu duggee ci biir ñu ñam deret ji ñam ko cafka ñu ñam soow mi cafka gi ak xet gi ak melawu soppeeku wuñ garaawul waaye loolu dafa wuute li nga xamante ne moom mooy li jumhur jàpp ak ko maanaam jumhur ñoom dañoo teqale li nga xam ne moom mooy ndox am lu dul ndox ndox lan mooy ndox. ndax li borom li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy ci xadiis bi urbudaa bi nga xamante ne moom lañ ko wax ne ko euh, maanaam mu nekk xadiis boo xamante ne nit ñi dañ ci daan ay maanaam yu bari comme ni mu ñëwee ci sunan yi nga xamante ne yu doy waar yi daanaka ay ay tilim eh, dégg nga medd yi ah, jigéen ñi buñ gisee seen mbërëg sax dégg nga après liñ jëfandikoo noonu dañ ko maam yëpp ci biir teen bi la daan dem yeneen bi sallallahu alayhi ne ñu ne ko ñu fekk ko muy jàpp ci teen boobu mu tudd bi urbudaa ñu ne ko ana tawadda'u min bi'r budaa est ce que da ngay dañuy jàpp ci bi'r budaa wala boog ci beneen waaye ata tawadda'u min bi'r budaa ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yow da ngay jàpp ci bi'r budaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tontu ne innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay' ndox dafa laabtee laabalaate te dara du ko sobel loolu nag nga xam te ne mooy ndox dafa laabtee laabalaate te dara du ko sobel ñu ne loolu dafa fekk ne ndox moom dafa am capacité boobu moom moo am capacité di défendre boppam maanaam waaye tey bu fekkente ne tey masalan euh, euh, te loolu li tax jumhur duñ ànd ba mu def xanaa mu nekk loo xamante ne dafa bari topp mais te di lañ ci ñëw ci àttee ndox mi li tax euh, insha allah taala dañ leeral lu tax ñoom ñëpp ñu jàpp ne ndox te loolu moom mooy ëpp ci borom xam-xam noonu lañ ko jàppee ci mboolem ñeent mazhab yi mooy ne sobe bu ndaw sobe bu ndaw day yàq day yàq Euh, lu laab lu bari su fekkente ne su fekkente ne euh, euh, loola du ndox maanaam loola du ndox masalan tey soow mi soow mi toq deret boo yoree siwum soow toq deret da koy yàq comme tey bu ñu yoroon siwum soow daa di ci toqal toq sàngara da koy yàq ak yu mel noonu yooyu yëpp dañ koy yàq loolu nag daañ ñëw ci àtte boobu ana lan moom moo tax ñu wax ko insha allahu taala ci bu njëkkee ci baabul ma baabul ma daa'imi in al bawlu fil ma baabul bawlu fil ma daa'imi insha allahu taala kon euh, xadis boobu imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro deux cent trente-six xadis numéro cinq mille cinq cent trente-huit cinq mille cinq cent trente-neuf ak cinq mille cinq cent quarante Euh, imaamu Malik ci la moom la ko jëlee muy xadis numéro deux mille sept cent quatre-vingt-cinq euh, la nekk ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu taala euh, xadis bi bokk na ci xadis yi nga xamante ne imaam al-Bukhari daf ko wiitu wëlli ci imaam Muslim te xadis bi mooy xadis sayyidat Maymuna radiyallahu anha bi nga xam ne imaam al-Bukhari daf ko solo te imaamu Muslim solo wu wax nañ ne nag imaamu Malik imaamul Bukhari dafa wiitoo benn xadis imaamu euh, muslim wéetoo juróomi xadis yu imaam al Buxaari indiwul ci juróom-ñaari xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la ginnaaw bi maanaam kon euh, bii moom mooy xadis bi nga xam ne moom la imaam al Buxaari solo rahimahullahu taala te kan solowu ko imaamu muslim rahimahullah euh, solowu ko imaam Abu Dawud solo na xadis numéro 3841 ak 3842. imaam at-Tirmidhi solo na ko xadis numéro 1798 imaam an-Nasa'i. solo na ko xadis numéro 4258 ak 4259 ak 4260 al imam euh, ak Ahmad ibn Hanbal rahimahullah solo na ko xadis numéro 7601 26796 26803 ak mille 26847 kon imam euh, ci kon waa kutubu sitta yëpp solo nañ xadis bi ba mu des imam Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn Ja'far te mooy Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan mooy dàqantalam Abul Hasan as-Sa'di al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 234e ane ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom directement imaamu Muslim ak euh, imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom solo wuñ moom rahimahullah ñoom ñi ñaar ñi imam Muslim imam Ibn Maaja comme hadith bi ñoom ñaar solo wuñ ko niki noonu euh, ñoom ñaar ñoom ñoo solowul ci Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag bi nga xamante ne waxoon nañ ko muy sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu qaala haddathana Ma'n te moom mooy Ma'n ibn Yahya ibn Dinar euh, al-Ashja'i rahimahullahu taala di dàq imaamu euh, euh, nekkoon tamit waa waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam muy Abu Yahya al-Qazzaz al-Madani rahimahullahu taala bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi solo Muwatta ci imaamu Malik Euh, rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci euh, cent trentième année ginnaaw ga ak lu teg tuuti ci cent trentième année yi maanaam ci les années cent trente ci la gane adduna rahimahullahu moo tax soloo na ci imaamu Malik rahimahullah nekkoon taalibim bu mag a mag a mag solo ci moo tax bokkoon na ci asxaabu maanaam ñu ñu tudde almadaniyuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Madina yi maanaam tax waxoon nañ la ne taalibi imam Malik yi ñeenti groupe lañu mooy groupe misri yu na yi madani yu na yi maghariba yi ak iraqi yu na yi maanaam ñeenti ñii nag groupe madani yu na yi waxoon nañ la ne euh, maanaam Ma'an ibn Isa bi moom ci ñooñu la bokk ñoom euh, Abdullah ibn Maslamata ibn Qan euh, al-Qanabi ci la bokk ibn Majishun ñoom ci la bokk Ma'an ibn Isa bi tamit ci ñooñu la bokk rahmatullahi ala al moom waaye solo na ci Euh, ibnu abi zib rahimahullahu taala moom it bokkoon ci waa imaamu imaamu waa madina yi rahmatullahi alayhim ak muawiya ibn salih ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom ci ñu ponkal yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ponkalu taabi taabi yi euh, ñu mag ñi ci ñoom maanaam Ma'in ibn Isa bi rahimahullahu taala dafa solo ci moom am nag ay taalibe mi bokk na ci imam Ahmad ibn Hanbal maanaam ñu gën a mag ci ñi solo ci moom muy ku demee nag imam ibn ahmad ibn hanbal ali ibn al-madini bi yahya ibn ma'in ishaq ibn rahawayh abu khaysama ak qutaybah ibn sa'id et rahmatullah ala al-jami' ñooñu ponkal imam yooyu tamit ay taalibeem lañ maanaam ci dañoo solowee ci moom lu bare bare ñu ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu mi ñu ngi sa hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne haddathana qaala haddathana malik muy imam malik ibn anas rahmatullah solo bii mu ko solo nag xadis euh, euh, bi euh, daf koo solo ci biti mu watta du ci biir mu watta la ko solowee ci moom ah du ci biir mu watta la ko solowee ci moom mu ne qaala xaddathana Malik moom Malik ibn Anas rahimahullahu taala nettali na an ibn Shihab mooy az-Zuhri an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom maanaam an ibn Abbas radiyallahu anhuma an Maymuna mooy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha maanaam xadis bi gën a gis ne càllale gi ñoom ñëpp ay lan lañ ñoom ñëpp waa Madinatu Munawwara lañ ba mu def Ali ibn al-Madini moom mooy waa Basra waaye ñi ci def ñëpp waa Madina lañ rahmatullah ala al-jami' mu ne anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi laaj nañ ko an fa'ratin ci kaña goo xamante ne wala euh, euh, euh, jinax joo xam ne saqatat rod na fii sam ci ci ndax nee na fa qaala yenente bi sallallahu alayhi ne xuzuha na ngeen ko jël wa xawla hawlaha ak li ko wër fatrahuhu te na ngeen ko sànni ah nga gis ne mooy jëmmi xadiis nga xamante ne moom lañ rom ñu jëlee ci Ismaïl ibn Abi ah, ah, waaye foofu li nga xam ne moom la ci teg moom mooy wakulu samnakum te na ngeen lekk seen dax waaye ah, na ngeen lekk seen dax googu daanaka dafa nekk loo xamante ne dafa dafa naturel parce que bu ñu ko kiiwee dañ koy dañu ginnaaw gi loolu rek moo fi sos mooy lekk ndax gi dégg nga euh, moom euh, imam kii imamal mu ne qaala maana maanaam ci même jëmmi càll la mu ne maana ibn isa rahma nee na qaala haddathana malik imaamu malik moom nettali nañu maa laa uhsihi loo xamante ne mënumu koo takk mënumu koo takk lo mu ne yaquulu mu naan an ibn abbasin jëli nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu an maymuna jëli ci sayyidat maymuna radiyallahu anha maanaam ngir dëgëral ne càllale gële ismail ibn abi uwais indi donte am na ay ponkal yu wuuteeg moom loolu mooy gi dëgër loolu tax imam al buxaari rahimahullahu taala indi wax xadiis bi ndax euh, euh, ndax moo tax mu indi waat ko indi jëmmi xadiis bi waaye gën ngir leeral ne lii moom mooy li ndax ku mel ne Yahya ibn Yahya al-Laythi ci ni mu solowee Muwatta moom parce que ñi mu Muwatta dañoo wuute ci càllale bi ah, Yahya ibn Yahya al-Laythi daf koo indi moom ak ñeneen ñoom comme Ismaïl ibn Abi Uways rahmatullahi alayhi ñoom dañ koo indi ba pare tuddee ko nii kon an Maymun an ibn Abbas an Maymuna voilà ñoom nii lañ ko nii nii nii lañ ko indee amaa ku mel ne Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi Euh, rahimahullah taala moom daf koo soloo waaye neneen la ko indee moom dafa tëb Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma daf leen an ah, ku mel ne Ashhab ah moom ak euh, moom ak Abu Mus'ab ki nga xamante ne moom mooy Yahya mooy mooy dañoo tëb dañoo dañoo tëb euh, sayyidat Maymuna no Ashhab dafa tëb sayyidat Maymuna radiyallahu ku mel ne Abu Mus'ab moom dafa tëb kii dafa tëb maanaam ñoom ñaar ñëpp la tëb ñoom ñaar ñëpp donc léegi nag wuute googu ñu ci wuute moom la doon wax ne Maalik ibn Isaa rahimahullah comme dafa takkoo woon ak imaam Maalik bokkoon ci ñi gënoon a takkoo ak moom ci waa Madina moom lu na lu dul jeex du xaaj imaam Maalik dégg naa ko mu nettali xadiis bi daal di an Ibn Abbaas an Maymuuna radiyallahu anhu maanaam nga gis ne kon li nga xam moom mooy ne imaam Maalik léeg daka daan solo mu nekk mursal maanaam daka daan solo am ñu mu tëb léeg-léeg mu solo ko fekk. comme ni muy def rek moom day def mar ay maraasil lu bëri même ci Muwatta boo koy xool maanaam Muwatta da ngay gis ne bëri na ci xadiis yoo xamante ne ay maraasil lañ maanaam mooy ne euh, du ñu tudd saxaaba bi solo mbir mi ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala yu mel noonu wala balaghanaa an nangam yu mel noonu yooyu moom moo tax al-Hafiz ibn Abdul Barr rahimahullah soxla woon bind téere bi ñu tuddee ak tamhid nde ngir ne ngir mën a jokkale mboolem xadiis yi am na ñeenti xadiis yoo xamante ne. Euh, jotu koo jokkale ku mel ne al-Hafiz al-Iraqi ak euh, ku mel ne Muhammad ibn Salih moom moo ñëw ñoom ñoom biñ ñëwee jokkale nañ ko waaye sinon loolu moom moo taxoon ñu mu soxla woon ko waaye su dutoon loolu euh, kon ak kii rek lay bind maanaam day day day day jël en tout du ko nekk tamhid boobu moom du nekk ci ak ci bi waaye ci fiqh bi rek lay daal di aju lay lay daal di concentré wu waaye comme que imam Malik rahimahullah moom dafa. Euh, dafa bëri lu muy def ay marasil lu muy wax ànd ak ne ci moom xadis bi wér na te jokkaloo na waaye daf koy nettalee noo xam ne comme imaam al-Bukhari ni muy de imaam al-Bukhari da koy gis léegi taaliqaatam yi danaan diw nee na léen ci diw mu wax nangam fekk ne loolu boo ko xoolee xaqiiqatan dangay gis ne jokkaloo na te wér nañ moo tax al imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah bind benn téere bu tudd Taghliq at-Ta'liq maanaam mooy ngir mën a euh, tëj yi nga xamante ne moom lañu moom la ñu yooral maanaam xadiis yi nga xamante ne yëpp imaamul Buxaari danaan diw nee na wala yooyu yëpp indi càllale yi nga xamante ne ñoom ñoo jokkaloo ak moom euh, kon loolu euh, moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nettaliwaat mbir mi waaye jëmmi fiqh yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci fii ñoom ñoo nekk ci xadiis bi nga xamante ne moom moo ko jiitu wallahu taala a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana ahmad ibn muhammad muy ibn abi musa maanaam ah ñaar lañ maanaam maanaam boroom xam-xam yi rahmatullah am dañoo wut waaye lu ëpp ci boroom xam-xam yi rahimahullah ta'ala nee nañ ahmad bi ahmad ibn muhammad ibn abi musa waaye moom bi nga xam ne moom moo gën a siiwee ci marda wayhi am na keneen koo xam ne shayba wayhi la gën a siiwee moom Ahmad ibn euh, ibn Muhammad ibn Awn la mu gën a siiwee ci Shaybawi waaye kii moom mooy sëriñu imaam al-Bukhari bi nga xamante ne moom la solo ci moom imaam al-Bukhari dafa am euh, ñetti sëriñ yu tudd Ahmad ibn Muhammad kenn ki mooy kii keneen ki gisoon nañ ko mooy Ahmad ibn Muhammad euh, al-Makki moom gisoon nañ ko keneen ki ci def moom mooy Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mooy imaam bu maanaam euh, Ahmad ibn Muhammad bii nag euh, mooy ibn Abi Musa rahimahullahu taala daqantaram nekkoon Abul Abbas ni génn àdduna deux cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi deux cent trente-huitième année bokk ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa euh, moom nag solo na ci Jarir ak Ishaq al-Azraq ak mbooloo mu bare bare bare waaye ci ki mu solo mooy Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu euh, taala imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo nañ ci moom directement waaye imam an-Nasa'i bi mu solowee ci moom nekkul woon ci sunan bi waaye imam al ak imam at ñoom solo nañ ci moom ci ci sunan bi ñoom rek ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñoo solo ci moom waaye nag ñeneen solo nañ ci moom ku mel ne Muhammad ibn Umar az-Zuhali ak Abdullah ibn Muhammad al ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' kon Eh, ibn abi musa muy abul abbas eh, rahimahullahu taala eh, al-marwazi rahimahullah nee qaala a axbarana abdullah te moom mooy ibn al-mubarak al-marwazi rahimahullahu taala al-hanzali muy abu abdurrahman nekkoon dàqantalam mi ngi génn àdduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent saa sallam génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme ni xam ne lañ ko xam ne amma ahmad ibn muhammad bi wax nañ la ko léegi maanaam e, kon imam Al-Bukhârî imam At-Tirmidhî ñoom ñoo solo ci moom ci ci ci kutubu sitta kon Euh, ñeneen ñi ci def ñoom solo wuñ ci mu ne qaala nee na axbarana Ma'mar moom mooy ibnu Rashid rahimahullahu taala al asdi al haddani rahimahullahu taala muy Abu Urwa moom mi ngi génn àdduna cent cinquante yi maa ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wasallam di waa seen borom xam-xam fiqh di seen borom xam-xam hadith nekk seen imam rahimahullahu taala an Hammam ibnu Munabbih moom tamit gisoon nañ ko cosaanam yahuud la woon Hammam ibnu Munabbih ibnu Kaamil al-Yamani moom tamit nekkoon waa Yaman nekk tamit euh, dëkkoon Sanaa mooy san moo tax dañ ko Sanaani comme Ma'mar ibn Rashid comme ki nga xam te mooy taalibi Ma'mar ibn Abdur Razzaq tamit as-Sanaani ñoom ñoom Sanaani la rahmatullahi alayhi moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàqantalam moom moo nekkoon Abu Uqba ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta man Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon nga xamante ne mu solo xadiis ci ay xadiis Yonent bi sallallahu wasallam imaam al-Bukhari Muslim dëppoo nañ ci trois cent vingt-six xadiis imaam al-Bukhari ci quatre-vingt-treize imaamu Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit xadiis Euh, ci imam musnad imam ahmad rahimahullah moom 3870 xadis am na ko fa rahimahullah rahimahullah taala wa radiyallahu taala an abi hurayrata radiyallahu taala anhu mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam euh, an annahu qaala nee na kullu kalmin bépp jam-jam yukk boo xam ne yukk lamuhu jam nañu ko al muslimu jullit bi fii sabilillahi ci yoonu yàlla yakunu dana nekk yawmal qiyaamati bi sub taxawaay ba allah ka hay atihaa kéem jëmmum na mu meloon kéem na jam-jam ba meloon noona lay mel maanaam képp ku ñu jam ci yoonu yàlla bu yomal moo tax kenn du leen mooy moo nit ki dañ koo jam ci yoonu yàlla mu génn àdduna masalan kenn du ko sang kenn du ko jullee noonu lañ koy suulee robe ngir ngir yow man xam ngir acte bi nga xamante ne moom lay wax moo tax euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk hay atihaa nam meloon noonu lay mel moo tax shahid loolu bokk na ci ay particularité mooy ki nga xam ne dañ koo jam ci yoonu yàlla waaye nag is is too ay nat ba nga xamante ne moom lañ ko jamoon te fajjaru daman bu ko defee deret ji euh, di ball waaye nag euh, am na ci beneen riwaaya bi nga xam ne daf ni kullu kullu kalmin yaklabuhu al muslimu fii yuklamuhul muslimu kullu kalmin yuklamuhul muslimu fii sabilillah ba pare mu tekki ne wallahu a'lamu bi man yuklamu fii sabilihi yàlla nag moo xam ki nga xamante ne moom la ñu jam ci yoonam maanaam mooy yéene bi foofu la mu yéene def ci daal ak aju ngir ne nit ki mën naa nuru ku jàmbaare lool maanaam ñëw mu nuru lool ne yàlla rek a tax muy def ndekete yow la muy def def ci bëggoon wu tur ndekete da doon wutu tur waaw wala boog daf ci doon wut mais ganima gi moo tax maanaam mooy ndàmpaay li nga xam ne moom lañ ci amee gannaawu xeex wi ak yu mel noonu yooyoo ko yóbbu woon wala boog par ay affaire par parloo rek ak ni ñun dinañ wane ni ñun diw nangam li ñu liggéeyal diine ji kenn defu ko daañ wane loola ah, waaw daañ yëkkati suñu suñu wane ni ñun ñooy ñoom diw ñun ñooy ñoom sàmba loolu képp koo xam ne looloo la tax a jóg moom na la leer ni defoo ko ci yàlla tax parce que li ngay def te yàlla tax tey masalan bu ñu yomb naa xam bu fekkente ne yow boo jëlee sa alal ji nga ne ah man day cinq mille euros ngi wala cinq cent ngi nii wala cent euros wala sax dix euros ngi nii maa ngi koy dugal ci jàkka ji doo xool jàkka ji ana ñan ñoo ko tabax waaye boo ciy nekkee na ndax ñoom sëñ Samba ko ñoom sëñ Demba ndax jàkka ji ñooña taalibe yi ñoom Samba wala sa taalibe yi ñoom Demba rek mooy defatoo ko ngir yàlla yàlla taxul moom loolu moom daa war a leer ndax bu dul woon ñoom Samba ah, beneen bi ci des nag moom mooy mais euh, euh, suñu waa réew sax wala wala yu mel noonu boobu moom moo gën a garaawate sax foofu voilà ah, lool moom yomb naa xam beneen bi ci des moom mooy nga dem ne nga da koy joxe ñoom Samba. waaye nga romb ci mbedd mi wala ci yoon ku la ko gën a jege comme li Cheikh Abdou Aziz Dabakh doon wax radiyallahu ne sababu li tax nit ñi di dog ci seen diggante ak seen borom loolu bokk na ci mooy ne dañuy jël seen alal ne dañuy dem jox ji ko benn nitu yàlla ñu romb ci seen buntu kër koo xamante ne soxla na ko ñu bañ ko ko jox bu doon yàlla nag moo taxoon ñu di ko ko jox kooku ñu fekk seen buntu kër lañ koy jox ngir ne kooku soxla na ko ngir ne xam nañ ni ci loxol yàlla rek lañ koy teg kon kii ñu dem ba yàlla ba jox ko ko mooyal waaye dem ci nitu yàlla boo xam ne la mu yor yow yoroo walaat wi walaat bi yoroo ko waaye nga bëgg a dem ne ne moom ngay jox mbir mi alors que nga fekk fii ñoo xamante ne soxla nañ ko loolu day dog diggante nit ki ak boroomam subhaanahu wa ta'aala loolu nag Cheikh Abdel Zabbah moo ko wax radiyallahu anhu Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu toxal na ko tamit ci moom ci kitaabul rimaah comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee rahmatullah ala al-jamii' maanaam nga gis ne kon. moo tax mu nekkee yàllaa xam kañ jam ci yoonam nag mu ne képp koo xam ne kon jam nañ ko ci yoonam yàlla maanaam mu ne fi sabilillah ba da nekk fi sabili nangam yakunu dana nekk kon yawmal qiyaamati bisu taxawaay ba ka hay'atihaa jëm jëmmum na mu nekke woon is ba nga xam ne tooy nag ñam koy jam te fajjara daman te fajjaru maanaam day daal eh, day day day jañu day jañu daman ak deret al lawnu melaw yi nekk lawnu dame melow deret bi wala arfu waaye xet gi arful miski xetu miski lay doon allah maanaam loolu euh, subhaanallah imam al-Bukhari rahimahullah maanaam mbir mi xadiis bi ci li muy wax mooy gëneelu shahid ku ñu rey ci yoonu yàlla mais xoolal imam al-Bukhari ci buntu bi ko indi ngir laye mooy buntu Euh, li nga xamante ne moom mooy bu sobe dalee ci la xam nañ ni kon deret dafa sobewu waaye bi nga xamante ne nit ki yow yowmal xiyaamati bu dekkee deret jooja couleur bi day def waaye soppeeku gi mu soppeeku àtte nekk mujj nekk lu laab moo tax xet ba soppeeku nekk soppeeku nekk xetu misk loolu moom mooy istixaala bi ñu doon wax maanaam kon ne moom mooy ne loolu bu boobaa Imaam Buxaari rahimahullah lu tax mu indi ko fi am na ñu ne waaw li tax mu indi ko fi kat moom mooy kon maanaam indi nañ ci ay wax yu bëree bëri waaye daal ci tënk li nga xam ne moom mooy li tax mu wax mooy ne daf ci wane ne deret bu moom moo mel ni mooy ndox itam bu fekkente ne dafa soppeeku day daal di soppe at maanaam mooy ndox ah, comme ne xadis bi Seydina Abu Umaama bi wax radiyallahu anhu al-maa'u tahuurun laa yunajjisuhu shay'un illaa maa ghalaba ala lawnihi aw riihihi aw ta'mihi bi najaasatin tahduthu fii fépp ndox ndox moom dafa laab tey laabalaat xadis boo wér waaye borom ko yëpp dëppoo nañ ci àtte bi ndax am na xadis boo xam loolu la ñuy tuddee da'iful sanad dan sahihul matn wa da'iful sanad maanaam xadis boo xam ne dëgër na ci yax waaye càllale gi mu wérut ndax riche diin mi nga xam ne moo ca ci càllale gi xadis ah, bi euh, waaye wax ji mu wér na mooy xadis bi mooy mooy ne lan mooy ndox dafa laabtee laabalaate te dara lu dul xanaa lu ko noot ci sobe maanaam moo xamante ne moo xam cafka gi la wala xet gi wala melaw ci sobe goo xamante ne daf ci rot du du sobe gu ci rot kon ñu gis ne maanaam bu dee sobe bi waaye xet gi soppeeku loolu waaye sobe gi ci rot la maanaam kon mooy day indi mooy liñ doon wax naan bu fekkee dafa dëkkaale dafa nekk feneen ba tax xet xet gi soppeeku yu mel léegi mooy ne euh, su fekkente ne euh, maanaam deret ji tamit àtte boobu lay yor maanaam mooy ndox mi soo jëlee moo tax ndox mi soo ci defee soo soo jëlee su sobee su ci duggee nga bëgg koo defaraat da ngay jël ndox mu bari rek sotti ci boo jëlee ndox mu bari sotti ci sotti sotti sotti ba mu noot ba affaire bi delluwaat melaat ne yeneen ndox mi moo tax ndox bu ci sobe duggee loolu yàqul ndox mi totalement maanaam yàq na ko nii yi ni mu nekkee nii waaye mu nekk na koo soppi parce que lan tey euh, kaasu ndox bi sobe dugg ci nga bëgg koo laabal fekk am nga paanu ndox fee da koy jël rek sotti ko ci paan bi boo ko dugalee ci paan bi rek mu daal di jeex maanaam lépp ndax ngir ne lépp day équilibré waat ndox mi laabaat am na leneen lu ñuy soppee ndox mu laab moom mooy masalan ni ñuy jëlee bu ñu jëlee euh, euh, suuf yokk ci moo tax comme ni ñuy recycler ndox mi recyclage bi ni muy demee moom mooy ban lañ ciy dugg ban ban la ñuy la ñuy la ñuy boole jaxase affaire bi daal di génne ndox mi filtrer ko moom mu génnaat ndox mi baaxaat loolu beneen méthode la beneen méthode bi nga xam ne moom la ñuy soppee ndox moom mooy euh, ñu dawloo ko. ñu dawloo ko daañ ko gis ci xadis bi ci def mooy la mooy euh, comme ni soo jëlee satala ndox mi nekk ci sobewu da ngay jël beneen ndox bi sotti mais bon loolu bu dee ci satala du du du du du du bénéfique en fait parce que ndox mi day tuuti par rapport ak après euh, li nga ci li nga ci ci mais bu doon lu ngand la da ngay sotti ndox mi ba sobe bi génn dem ne affaire bi maanaam da nga koy dawloo maanaam dangay dawloo ndox mi au lieu nga koy bàyyi mu stagné boo ko dawloowee sobe bi ci nekkoon day daw génn bu dawee génn li ciy def nii ci ci ci ndab li loolu day daal di làpp loolu tamit beneen façon la bu ñuy soppee beneen façon bi nga xam ne nag boroom xam-xam yu wuute lañ ci rahmatullah alayhim mooy euh, buñ ci defee loo xamante ne day tax ba mbir mi day soppeeku xet maanaam benn produit boo xam te dañ ko ciy sotti euh, nga gis ne euh, ndox mi sobe woon na cafka gi wala xet gi wala melo bi woon na waaye bañ ca defee toq masalan benn mbir euh, benn produit rek dañuy gis ne ci saasi dafa dafa dafa delluwaat nekkaat ndox comme yëpp nga nga ñam nga gis ne cafka gi delluwaat na nekk ndox nga nga xool nga gis ne melaat couleur bi soppeeku na nekkaat na ndox nga xet gi lépp delluwaat di ndox loolu nag borom moom dañ cee wuute rahmatullah alayhi ndax dafa am ñu jàpp ne. lii loolu maanaam saatir la maanaam dafa dafa suturaal mbir mi maanaam dafa nëbb sobe bi waaye dindiwul sobe bi ngir ne sobe baa ngi ci biir ba tey am nañ ñu jàpp ne déedéet daf koo daf koo nëbb daf koo dindi waaye tekkantal bi moom loolu moom day daal di laaj produit boobu ñu xool rek produit chimique bi loolu moom chimiste yi rek ka koy régler est-ce que boobu maanaam molécule produit boobu duggee ci ndox mi day attaquer sobe bi détruire ko wala daf koy day day day neutraliser effet bi kese mais mais mi ngi fi ba mais molécule sobe baa ngi fi ba tey su fekkente ne daf koy attaquer détruire ko bu boobaa day daal di laab su fekkente ne daf koy attaquer waaye day neutraliser effet bi rek bu boobaa day daal di continuer di sobewu loolu nag moom day daal di laaj rek maanaam chimiste yi ñoo koy rek la ba pare cas par cas daal di doon ci produit bi nga xamante ne moom la ñuy wax léegi euh, kon euh, beneen. mbir bi nga xamante ne tamit moom moo nekk ci euh, hadith bi moom mooy ne mooy xaala maanaam lépp comme li nga xamante ne noonu la ñuy jëlee vinaigre nga xamante ne dafa jóge ci sàngara sàngara bu soppeekoo nekk vinaigre la daal di laab comme li nga xamante ne tamit noonu la euh, nekk maanaam moo tax vinaigre dañ ko moo tax vinaigre dagat te mboolem boroxoo yu dëppoo nañ ci te ci vinaigre ci sàngara lay jóge deret misk misk ci deret lay jóge deret kéwél la ñuy defaree misk te deret jooju noonu ci cosaan day sobewu waaye buñ ko defee moom day daal di nekk day soppeeku nekk misk buñ ko soppee ba mu nekk misk day daal di nekk lu laab comme niñ ko gise woon ci man yu bi mais deret ji mooy soppeeku nekk man yu alors que bu soppeeku gi matul day nekk mas yu bu matul nag moo tax muy nekk sobe mas yu bi waaye bu soppeekoo ba soppeeku gi mat day daal nekk man niyu day daal nekk lu làpp comme ni muy soppeekoo nekk meew soppeeku totalement nga xam ne sax yoratul couleur bi yoratul xet bi yoratul meroy meew yore day daal nekk loo xam ne dafay làpp li nga xam ne nit ki mi koy lekk jamono ji koy lekk day nekk loo xam ne lu dagal la lu bu duggee ba ci biir ba soppeeku buy nag day daal nekk sobe te ba mu koy lekk laaboon na waaye dafa soppeeku moo tax mu nekkaat sobe mburu yi ñuy defar tamit loolu la mburu yi levure bi nga xam ne moom mooy am micro-organisme bi ñu koy bi bi koy defar moom mooy exactement bi nga xamante ne mooy defar sàngara jëmmi mën bi la day am éthanol mais su fekkente ne moo tax day muy mën a fuur moo tax levure mburu bu ñu koy defar affaire bi ñu mën a fuur waaye boo ko dugalee ci taal bi ba mu lakk mu lakk ko su ko lakkee da ngay gis day arrêté moo tax ngay gis mburu mi boo ko dugalee ba mu commencé koo lakk da gis mburu mi dootul funkeeti maam day yam fi mu yam ngir ne lan day lakk euh, micro-organisme boobu mu daal di wëlbati ko ak nekk mburu nekk lu lapp jus de raisin boo ko jëlee jus bi raisin bi wala jus d'orange bi nga teg ko noonu nga bàyyi ko day mujj bu yàggee day nekk sàngara bu nekkee sàngara day daal di nekk loo xamante ne dafa xaram ñu mu nekk jus de raisin daganoon na maanaam soppeeku googu moo tax fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim daan ne ñam yi tamit ci la ñuy dugg moo tax ñoom ñoo ci duggal ñam yi moo tax ñoom ñu ne masalan waccu ñi ci def ñépp ne sobe ñoom ñu ne déet du sobe dañuy xool ndax soppee soppi na cafka gi wala xet maanaam tey bu fekkee nit ki dafa lekk dara ah, li wute waccu ak gàll nag mooy ne gàll ci kaw lay jóge gàll li nit ki mooy li mu lekk nii ci kaw nii rek lay jóge alors que wàccu fi muy jóge mooy ci biir bi ci boppam maanaam ci bàq gi lay jóge euh, nit ki su fekkente ne dafa léegi moo lu lu ci ëpp gàll xale yee koy euh, ki su lekkee dara léegi nii su lekkee dara euh, daa di koy wàccu bu ko waccoo ñu gis ne mbir mi kat nii la mel boobaa dañuy xam naa ah lii kat lii laab na ba léegi maanaam nam meloon bi koy lekk ñu xool ko gis ne ah lii tax koo soppe boobaa baa laab na waaye su fekkente ne masalan nit ki masalan tey dafa lekk ceebu yàq ceebu jën bu weex wala ceebu yàq bu weex waaye mu wàcc mu vert loolu day daan nekk sobe ngir soppeeku jum soppeeku waaye maadaama maanaam nit ki lekk masalan mburum meew am lu tax mu wàcc ko bu ko wàccoo gis ne mburoog meew la ñoo jaxasoo ñoo ne nii loolu du sobe waaye su soppeekoo lay ci lay nekk sobe loolu masala istixaala la su fekkente ne tamit nit ki dafa lekk benn euh, dafa lekk euh, li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam maanaam tey par exemple comme ni nga xam ne loolu lañ ko daan defee léeg-léeg yaakaar ba léegi sax xam naa mi ngi am liñ naan boolu dof nga xamante ne dañ daan jël euh, euh, euh, reer reer bi maanaam nit ñi lekk ci ba suur bu ñu suuree lekk jot a def nga xam ne dañ koy bàyyee ak xale yu góor yi bu ñu doxantoo ba ay une heure du matin ñu ñëw lekk loolu la ñuy tuddee bool dof loolu tey fi mu toll buñ ko bàyyee noonu kenn jëfandikoowu ko ba mu fanaan ci jamonoy tàngoor masalan mu dem ba commencé xet gi commencé soppeeku maanaam mu commencé forox loolu day daal di wëlbatiku nekk sobe maanaam ngir mi lépp lu soppeeku day nekk sobe moo xam ci sa maanaam lépp lu soppeeku rek day changer àtte mooy istixaala bi ñu doon wax voilà àtte bi day soppeeku waaye bu transformation bi matul àtte bi du soppeeku mooy mbir mi bu foroxut lool maanaam mooy mbir mi dañ koy ci rek ñu ñor mi ngi waaj a forox maintenant ah, lii day commencé naa ënn mu ngi waaj forox loolu ba tey du tax mu sobeeku soppi comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisee ci deret bi ni muy soppeekoo nekk man yu maanaam mooy soppeeku gi matagul day daal di nekk sobe ba tey waaye bu soppeeku gi matee rek mu daal di nekk mu daal di laabaat comme meew comme man yu waaw mais voilà meew mooy nekk soow waaye gis ngeen ni soppeekuwul soppeeku gi matagul waaw maanaam ci jaar-jaar yi tout dépend ci mbir mi ci fi muy jaar maanaam day gis ne dax gi moom la ñuy jël mooy nekk bër maanaam kon mbir mi tout le temps dañuy xool mbir yooyu maanaam lool nag ci mbooleem produit chimique yi tamit loolu rek la ñuy bàyyi xel soppeeku gi ndax mat na waaw walla déet su matee loolu day changer àtte bu dee dafa sobe woon day nekk lu laab bu dee dafa laaboon day wëlbatik nekk lu sobe loolu la ñuy tuddee masalatul istixaala ah, loolu xadiis bi daf koy wane ngir tag tagg la deret ji dafa soppeeku ba nga xam ne xet gi léegi xetu misk la comme ni nga xam ne noonu la ñuy jëlee ciwal mu nekk maanaam deretam ñu soppi ko mu nekk misk loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir leeral soppeeku yooyu ak mbir yooyu moo tax surraax yi euh, euh, da ngay gis lu ci bëri bëri dañuy am maanaam da mbir bi daf xawal landi ci ñoom ne lu tax imam al-Bukhari indi ko fii waaye xaqiqatan euh, imam Bukhari ci ni mu ko ni mu ubbee buntu bi mooy lépp lu ci so lu lu so lot ci dara soppeeku moo tax asar yi nga xam ne moom la indi maanaam moom mooy bu imam az-Zuhri bi Euh, bu bu bu bu bu euh, Muhammad ibn Abi Sulaymaan ak yooyu yëpp da ngay gis ne maanaam lëkkaloo googu rek moo ci nekk surtout yi nga xamante ne moom mooy bu imaam az-Zuhri bi rahimahullahu taala maanaam mooy fekk mbir yi soppeekuwul maanaam càkk gi soppeekuwul xel gi soppeekuwul melowu soppeekuwul gis nga mu ne bu càkk gi soppeekoo xet gi soppeekoo melo gi soppeekoo léegi problème am na bu amee bu lu soppeeku problème am na waaye fekk amul soppeeku gi matu problème amul lool moo tax mu indi xadiis bi fii ngir leeral loolu raximahullahu taala moo tax imaam la bu yéeme ah imaam Buxaari raximahullah uh, kon uh, xadiis bi imaam al Buxaari indiwaat na ko xadiis numéro deux mille huit cent trois Euh, ci ci kitaabul jihaad wa siyar maanaam moo tax foofu la ko indi indiwaat maanaam ngir euh, leeral euh, gëneel gi nga xamante ne moom la am ak kitaabu zabaih wa sayd ci buntu misk di wane ne misk fi muy jóge maanaam ci ñaari buntu yooyu ci loko ko indiwaat muy xadis numéro cinq mille cinq cent cinq cent trente trois imaamu muslim indi ko xadis numéro mille huit cent soixante imaamu malik indi na ko xadis numéro mille trois cent vingt six moo tax euh, kon ñu ngi gis ne ci xaaxa sax euh, maam ñu ngi ci ñaari sax yëpp imaam euh, imaam an-Nasa'i inna xadis numéro imaam at-Tirmidhi xadis numéro 1656 imaam an inna xadis numéro 3147 imaam Ibn Maaja xadis numéro 2795 imaam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi nga gis ne kon waa saabu kutubu sitta solo nañ ko moom rek imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jamii mu ne baabul bawli fil maa'i daa'imi baab buntu al bawli mbéewal fil maa'i daa'imi ndox mi nga xam ne dafa sax maanaam nga gis ne fii tam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, dafa ñëw di leeral ne ndox mi nga xamante ne moom mooy mi sax euh, dafa am ab atte maanaam dafa am atte boppam am ndox maanaam ndox mi nga xamante ne dafay daw am àtte boppam ndox yi nag ñetti ndox la dafa am maa ul daa am maa am ma am maa ul yi maanaam te maa ul raakid léeg-léeg ko ñu boole ko ci waaye wuute nañu maa ul raakid mooy ndox mi nga xamante ne dafa dafa sax fenn comme tey ndox mi nga xam ne moom moo nekk ci mbalka boobu maa ul raakid la tudd wala ndox mi nga xam ne dafa nekk ci yenn sewnde yi comme yenn marigot yi loolu maa ut raakil la tudd maa ut daa im ndox mi nga xamante ne dafa nekk masalan ci teen loolu moo leen wut moo wutale ak maa ut raakil ñaar yëpp nag yenn saa sam day tere ci saw ñaar yëpp mu am maa ut daa maa ul jaar yi mooy ndox mi nga xam ne moom mooy bii daw mooy kom ndoxum géej ak ndoxum dex Ah, yooyu moom ah, tabarkàlla kenn terewul ko ci voilà terewuñ ko waaye nag am na ay attey boppam yoo xam ne insha allahu taala dinañ ci ñëw ah, ci riwaayat al asili de moom wax dafa ne baabu laa tabulu fil ma'i da'im buntug bu leen tuur ndox ci ndox mi nga xamante ne dafa sax voilà doon donc ndox mi nga xam ne mooy maa ul raakib mooy ndox mu taax ndox mu tekk maa ul daa im mooy mbox ndox mu sax comme ndoxum teen maa ul jaar yi mooy ndox mi daw ñetti xeet ndox yooyu bu ñu tekkalee ndox moom moo am li tax nag mu rapport mu am nag ci buntu njàpp buntu njàpp moom mooy ne ndox moomu ndax mën nañ cee jàppoo waaw wala déet atte boobu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ne na qaala haddathana Abul Yamaan mooy al imam al-Hakam ibn Naafi' Euh, rahimahullahu taala muy Abul Yaman al-Bahrani mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam solo na ci moom lu bare bare ñeneen ñi ci des nag solo nañ ci moom waaye faaw daa am intermédiaire ku dox seen diggante ak moom rahimahullah mu qaala axbarana Shu'ayb te moom mooy Shu'ayb ibn Abi al-Qurashi rahimahullahu taala muy Abu Bishr al-Himsi euh, rahimahullahu taala mu ne euh, moom mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Abu Zinaad te moom mooy Abdullah ibn Zakwan al rahimahullahu taala waxoon nañ ko Abu Abdurrahman al-Madani mu gën a siiwee ci Abu Zinaad bi nga xam ne moom mooy laqabam mu nekkoon ki nga xamante ne. Euh, Euh, kon abu euh, abdurrahman mooy kunyaam euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne anna abdurrahman ibnu hurmuz al a'raj maanaam lu ci ëpp nag dañ naan al a'raj rek waaye abdurrahman ibnu hurmuz la tuddu ibnu kaysaan ñu ko wax al a'raj ngir làgge gi nga xamante ne moom la làgge woon moom mooy al a'raj maanaam muy uh, abu uh, daawuda wala boog abu hazim almadani rahimahullahu taala comme abu zinad tamit waa madinatu munawwara la ala saakina afdalu salatu wasalam haddasahu moo ko xabaare annahu nekka moom sabi dégg na aba hurayrata radiyallahu taala anhu abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi waxoon nañ ko léegi radiyallahu taala radaahu anna bihi annahu nekka moom sami dégg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu wax ne nahnu ñun al axiruna ñooy ñu mujj ñi ak saabiquuna ñoo ñu njëkk ñi ah est-ce que yéen ngeen ko amee ah waaw ndax am na ci ah mooy xadiisu Abu Hurayra bi hmm? nahnu al-aaxiruuna as-saabiquuna waaw ndax xadiis bi eh, xam nga lu ci yéeme mooy ban rapport la am ak buntu bi ñun ñooy nahnu ñun ñooy al axiruna ñu mujj ñi maanaam ñun ñooy ñii mujj ci jamono waaye as-sabiquna ñooy ñu njëkk yawmal qiyaamati yawmal qiyaamati xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñooy jiitu ñëpp ñooy njëkk a jóg ñooy njëkk et cetera waaye tamit ñun ñun nahnu ñun al axiruna ñooy ñu mujj ñëw waaye as-sabiquna ñun ñoo jiitu ca yàlla nahnu ñun al na moo tax euh, rapport bi mu am fii euh, amaan na moom mooy ne euh, ñun ñooy ñu mujj ñi ñoo mujj a ñëw waaye nag ci wàllu maanaam jox teggin lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu laat ñun ñoo ci jiitu amaan na loolu moo tax mu indi ko maanaam ngir ne nit ki buy tuur ndox ci ci ci ci ndox maanaam di di mbéewal ci ndox mu tag wala yu mel noonu kooku jógul teggi mbir mi te loolu noonu ñun ñi nga xam ni xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gën a jox teggin amaan na loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi ko fii waaye xaqiqatan euh, imam al indi xadiis bi rek ngir leeral ne ah, euh, maanaam ngir leeral benn mbir moo xam ne mas'ala isnaadiyya la ndax xam nga xadiis bi Euh, ndax xam ngeen ni saxeewul Buxaari yi saxeex la boo xam téere la boo xamante ne euh, téere la buy yittewoo riwaaya waaye day di buy yittewoo diraaya waaye day yitti riwaaya ndax dafa yor ñaari xam-xam xadis yëpp la dajale ilmul xadis riwaayatan wa ilmul xadis diraayatan ilmul boo xam-xamu xadis bi aju ci wàllu riwaaya ni ñu solowee xadis am di di toppatoo tamit xadis yi maanaam njàngat yi diraayatan njàngat yi nekk ci xadis Euh, wàll gi nag li tax mu indi xadis bi buñ ko xoolee danañ gis ne xadis bi maanaam xaqiqatan amaan na wallahu alam mooy ne côté riwaaya moo ko taxoon a jóg waaye côté diraaya bi mooy njàngat yi ñu ci wax léegi nii loolu tax ko woon jóg euh, lu tax ndax bu ñu xoolee xadisu euh, xadis bi nahnu al-axiruna as-sabiquna moom mooy xadis bi nga xamante ne moo ñëw ci ci ci nusxa wala ah wala saxiifa bu Hammaam an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne al imaam Abdurrazzaq as-San'aani noonu la ko solowee am naa xaddasanaa Abdurrazzaq qaala xaddasanaa Euh, euh, euh, Ma'mar muy mu ne qaala haddathana mu ne an Hammam ibnu Munabbih an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu tàmbalee xadis bi nahnu aaxiruna saabiqun waxoon nañ ne la lu tolloog cent quarante-huit xadis ñoo ci nekk imaam Ahmad ibnu Hanbal lépp lu indi ci musnadam maanaam ci benn càllale ci benn daf naan maanaam te li koy dogale tout le temps mooy lan mooy xadis bi nii la tàmbale maanaam xadis bi mi ngi jóge ci Eh, Abdurrazzaq moom Abdurrazzaq akhbarana akhbarana Ma'mar Ma'mar ibn Rashid an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahnu al-aakhiruna as-saabiquuna wa qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di teg xadis bi wa qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di waxaat benn xadis wa qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko tegee ba xadis yi mat ndax ñoom ñëpp ci benn càllale lañ leen soloondoo mu nekk saxiixa imaam al Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah dañuy bokk di soloondoo saxiifa boobu nusxa boobu mais ci seen saxiix yi dañuy ñëw indi xadiis bi maanaam xadiis yooyu dañ koy indi mu nekk euh, hmm, euh, maanaam danaan danaan imaam al Bukhari la ñaari yoon la ci am léeg-léeg mu ñëw wax ko saa mu yëgle ni maanaam ci anam goo xam xamante ne doo xam ne ci foofu ci saxiifa boobu la jóge loolu gisoon nañ ci benn qaala haddathana Ishaq ibn Rahawayh qaala had Ishaq ibn Ibrahim ah càllale boobu ci xadis jëkke qaala haddathana Abdurrazzaq qaala mu daal indi càllale imam Muslim rahimahullahu taala moo tax léeg mu def ko noon léeg-léeg nag mu wax ko ci anam goo xam ne dañ naan nahnul axirun xaa nahnul axiruna sabiquna ni ba pare daal di wax ne wa a ahaditha min wala boog mu ne wa bi wa bi wa bi te ci càllale bii ci la solowee xadis bi maanaam nga gis ne kon léeg-léeg mu wax ko ngir yëgle ni ci saxiifa booba ci nusxa booba téere boobu ci la jëmmi xadis bii ma nar a indi ci la nekk baax na amma imaamu muslim rahimahullah benn yoon la koy indi saa yuy ñëw dafay ñëw xaala daane nahnu xaal muy indi ba sa an abi hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nahnu al-akhiruna as-sabiquna daane fa zakara ahaditha minha wala boog léeg-léeg mu ñëw rek du wax nahnu al-aaxiruuna saabiquun danaan fa zakara ahaditha minha qaala rasulullah sallallahu alayhi wa mu tudd ay xadis daane bokk na ci xadis yi mu tudd mooy yenn bi saa sam nee na nangam euh, saxiifa boobu dañ cay xamee ne dañ cay xamee ne imaam Buxaari imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi la leen yitteel ci ñu indi xadis yu wér yi du dajale xadis yu wér yëpp waaye segg gi ci xadis yu wér yi lu ñu indi moo leen taxoon jóg waaye du lépp lépp ngir ne xadis yooyu yépp ñoo bokk benn jëmmi càllale gi leen gi leen gi leen gi ñu loolu mooy benn ci benn téere lañ leen soloowe Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ni mu déggee mbir mi ci Yonent bi sallallahu alayhi la ko nettalee ah al imam Hammam ibn Munabbih noonu la ko déggee jël ko soloo imam Ma'mar ibn Rashid noonu la ko jëlee solo ko imam Abdurrazzaq as-San'ani noonu la ko indee solo ko moo tax imam Ahmad ibn Hanbal jëlewaat ko noonu solo ko ci jëmmi càllale boobu ci dam ba lépp mu jeex waaye xadis bi moo maanaam moo ko tàmbale nahnul axiruna as-sabiqun ñun ñoo ñu mujj waaye ñun ñoo ñu jiitu baax na euh, léegi laaj bi mooy li nga fi wax lépp waaye nag yow xadis bi nga wax kooku Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayra nga wax wala que fii xadis bi Abu Zinad an A'raj an Abi Hurayra la radiyallahu anhu kon ba tey du bokk ci àllale boobu bu boobaa loolu muy jëmmi amal na li tax imaam al-Bukhari indi xadis bi mooy lan mooy day leeral ne mus na maanaam waxoon nañ ne la imaam al-Bukhari euh, bi. dafa yittewoo ilmul xadiis riwaayatan ni mu yittewoo ilmul xadiis diraayatan ah loolu moom moo tax mu indi xadiis bi ngir leeralaale ne ah gaay xamoon ngeen sii woon na ci yéen bu dee yéen a ngi yittewoo xam-xamu xadiis sii woon na ne am na nusxa boo xamante ne saxeefa boo xam ne ah Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayra la radiyallahu anhu Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra radiyallahu boobu si na ci yéen ma leen di yëgal nag ne leen Abu Zinad an al Abi Hurayra radiyallahu am na nusxa bu mel noonu boo xamante ne daanaka jege woon ak nusxa bi nga xam ne mooy nusxa Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra radiyallahu anhu jege wantoon moo tax nga xadiis yu bari yu bëree bëree bëri yu nekk ci jëmmi càllale gële day ñëw ci jëmmi càllale gi te waxoon nañ ne la Shuayb li nga xamante ne moom la mooy nusxa bi mu yor waaye lu ci moom la Abul Yamaan soloo ci moom waaye nag lu ci ëpp ani Zuhri la doon doon comme niñ ko gisee ci xadiis jiitu yi waaye Shuayb li mu soloo mooy xadiis yi yooyu noonu Abul Yamaan moo ko solo ci moom moo tax nga gis al-Hakam an-Naafi' qaala haddathanaa Hakam wala haddathanaa Abul Yamaan qaala haddathanaa Shu'ayb wa qaala akhbaranaa Shu'ayb baax na kon loolu moom mooy amaan maanaam xikma bi tax waaye du rek mbiru diraaya kese te it wala boog diraaya tax koo jóg donte li tax mu tànn ko indi ko fii amaan na mooy mooy diraaya boobu ci amaale mooy ne ñun ñoo jiitu ñoo mujj gaa waaye am na loo xam ne ñun nag ñoo ci jiitu mooy gën a fonk wàllu njàpp gi ak ni ñu maîtriser lépp lu aju ci xam ci wàllu sobe bi biñ ci am ah, ak tamit eh, maanaam woyofal gi ñu yàlla woyofalal mbiru sobe gi ndax ñu njëkk ñi dañ leen koo taralaloon ak yu mel noonu ba nga xamante ni ñun ak jiitu dañoo yomb ngir gëneelu ki nga xam ne moom mooy suñu yeneen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, kon mhm. dégg nga xadis euh, la boo xamante ne moo tax xadis euh, euh, la boo xam ne bu gudd la insha allahu taala daan ci ñëw ndax imam al-Bukhari indi na ko rahimahullahu taala ci yeneen bunt indi na ko xadis numéro huit cent soixante-seize huit cent quatre-vingt-seize deux mille neuf cent cinquante six trois mille quatre cent quatre vingt six six mille six cent vingt quatre six mille huit cent quatre vingt sept sept mille trente six ak sept mille quatre cent quatre vingt quinze amma imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro huit cent cinquante cinq ñett yoon huit cent cinquante six euh, imam an indi na ko hadith numéro cent mille trois cent soixante sept ak mille trois cent soixante huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1083 imam Ahmad Ibn Hanbal moom indi na ko tamit ci lu bare bare moom mooy xadis bi kon moom mooy euh, euh, waa ashaabu kutubu sitta euh, kon ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima mu ne qaala wa bi isnaadihi ak ci jëmmi càllale boobu gis nga maanaam Euh, nga gis ne wa yamaan mooy maanaam mooy jëmmi càllale yamaan mooy moo qaala axbarana mooy alxakam naafi qaala xaddasanaa Shu'ayb mooy ibn abi Hamza rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana abu Zinaad Abdullah ibn Zakwaan ah qaala mu ne anna Abdurrahmaan ibn Hurmuz al-A'raj ah. haddathahu nako annahu nako noon sami'a dégg Aba Hurayra radiyallahu anhu qaala nee na laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi alladhi laa yajri thumma yaghtasilu fiihi mu ne laa yabulanna bu kenn ci yéen fil maa'i daa'imi ci ndox moo xamante ne dafa sax ndox mi nga xam ne dafa sax waxoon nañ leen wuute nag u maau raakid al-maa'u mooy ndox mi nga xamante ne dafa lahu nab'un yu'azziz dafa am euh, napp napp bu koy dundal loolu moom mooy almaa ul daa'im almaa ul raakid mooy bi nga xam ne amul napp bu koy dundal dégg euh, comme ndoxum teen moom maa ul daa'im lañ koy tuddee wala ndox moo xamante ne dafa sax waaye dangay gis ne dafa am luy balle ci ginnaaw ci suuf nga xam ne ci foow day dund moom boo ko ngeccoon sax nga gis affaire bi ballaat ci suuf kooku moom mooy maa ut um daay waaye du weesu ni mu toll nekkul di daw waaye ndox mii daw mooy comme ndoxum deex ndoxum géej ak yu mel noonu comme lakk yi ak yu mel noonu ñooñu dañuy daw euh, kooku mu ne kon nag bu ci kenn tuur ndox kon maanaam mu mu yent bi leeral mu leen ba ndox mooy allazi ndox mi nga xam ne laa yi jëri du daw su ma topp yaxtasilu mu sangoo fii ci moom maanaam nga gis ne xadiis bi dafay wane ne dañoo tere kon ku tuur ndox ci ndox mu sobewu maanaam ci ndox muy mu takk lu tax nag maanaam bu boobaa borom xam-xam la maanaam borom xam-xam yu nañ ci ne ndox mi daw maanaam li kon mafhum mi di daw kenn terewu ko ku ci tuur ndox ndoxum géej ak ndoxum ndex masala euh, ndox mi nga ne dafa takk boobu dañuy sib ku ci Euh, boobu dañuy dañu dañu dafa am ñaari atte su fekkente ne euh, ndox mi dafa nekk ma un ndox moo xam ne dafa tag te ndox mi tax bariwul génnu bari génn bariwul génnu bari ndox boobu dañuy daal di xaraamal ku ci tuur ndox waaye bu ndox mi baree ak génnu bari dañuy sit ku ci tuur ndox maanaam bu boobaa atte bi day daal di aju ci nu ndox mi tool bokk na tamit ci li nga xam ne moom moo aju ci yi xadis bi moom mooy wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci maanaam gis nga wala bokk nañu nañu dem ci tuur ndox bi ba tey maanaam mooy kon àtte ndox mooy dem àll tamit ci ndox mu mel nii beneen ne dafa xaram beneen bi ci def mooy li nga xamante ne dafa xaram mooy jël sobe di ko ci sotti wuute ñi nga xamante ne moom mooy zahiri rahmatullah alayhim comme ni ñu wax nga xam ñoom jàpp nañ ne sax nit ki tey bu tuuroon ndox ci pot dem sotti ko ci loolu terewuñ ko liñ tere rek mooy dem tiim ko di ci suur ko waaye loolu xam ngeen ni ñàkk a bàyyi xel euh, ruuxu sharia maanaam ana lan moo tax ñu ñu tere mbir mi la ak lan moo tax ñu yoonal mbir mi la euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom moom lañ ci tere moom mooy ne kon ndox dafa xaraam tamit ñu di ko sobeel ci loo xamante ne nekkul loo xam ne faaw mu am euh, léegi euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li tax nag ñu wuute ci sobe euh, ndax ban ndox ndox ndox nan lañ xam parce que fii moom mooy ne ndekete ndox am na nu muy tollu day sobewu ak ndox am na nu muy tollu du sobewu borom xam-xam yu maanaam nga gis ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne masala ndoxum géej sobe bi buñ ci sottee sobe du sobe waaye kon bu ñu xoolee xadiis bi urbuta tamit dinañ gis ne ndox yombuta sobeel bu fekkente ne maanaam kon lan mooy sobeel mbir mi looloo tax ñoom ñu d'accord ci ne maa un mustakfir ndox mu xam ne dafa bari bari bari waaye bu bari ndox moomu euh, sobe gi du ko du ko du ko soppi waaye bi gis bi ñu gis ne masalan tey nit ki su tuuroon ndox ci benn paan maanaam nit ki déewal ci paan paanu ndox ndox moomu day sobewu kon ci lañuy ñuy xamee ni euh, maanaam même bu fekkee fekkente ne bëriwul loolu moom moo tax sax mbooloo ci Shafi'i rahmatullah di tontu Maliki yi ci bañ gi ñu bañ xulla xadiisu xulla tey ni gi dinañ ci ñëw léegi insha parce que nit ki bu tuuroo ndox tey fi mu toll ab xale bu boo ko doon sang ci paanu ndox mu tuur ndox léegi tey nga gis ne yow ndox mi day day di sobewu ci say bët même bu dee cafka geeg xet geeg melaw yi soppeekuwul ci yow waaye yow ci say bët rek da nga naan o oh, xale bi def ci mbéewul maanaam yow ci saa si day gis ne ndox moom doo ci nangoo jàpp doo ci doo ko nangoo ci nangoo def daanaka dara du dëgg loolu loolu loolu mooy moo tax ñu ne kon ce qui veut dire que ni kulla xadiisu kulla tey dañ ko war a bàyyi xel maanaam waaye lool daan ci ñëw léegi insha allah ndox mi nga xamante ne dafa bari ak ndox mi nga xamante ne bariwul ñoom moo tax ñu obligé war koo mën a natt est-ce bi day am jeexital ci ndox waaw wala déet boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim de ne euh, xam nañu ne ndox am na lu muy tollu sobe gi du ko yàq waaye am na nu muy toll sobe gi da koy yàq loolu nu muy toll loolu lu mu war a doon moo indi wuute yi borom mooy wuute rahmatullah euh, Hanafi rahmatullah alayhim ñoom daan ni ñun ni ñuy xalaate day vraiment day pragmatique te day gën a yanu maanaam euh, ñun ndox daal faw mu bari pour mu bañ a yàqu te ni ñuy xàmmee ndox mu bari ak ndox mu bariwul mooy buñ ñëwee ci catu ndox bi fii yëngal ak suñu loxo yëngal yëngal yëngal yëngal dañuy gis affaire day def ay ondes du dëgg bu ñu yëngalee yëngal yëngal gis ne fële ca dañuy xam ne bu ñu sottee fii sobe sobe bu mun bu tasaaroowee itam du tasaaroo ci ndox mi kon du ko yàq bu boobaa bu dee fii la sobe bi nekk mën naa dem ci geneen cat gi fële wala geneen wàll dem jàppoo foofu dañuy pragmatique lu dëgg ah, Shafi'i rahmatullah ne non non non ñun nag d'accord ci loolu ndax xadiisul kullatayn innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay xadiis la bu wér imaam al-Bukhari rahimahullah indiwu ko ngir wuute bi wuute ci yenn ci ci ci ay raawi yi ñi ko solo yooyu waaye xadiis bi wér na. donte ay istirab am na ci mais istirab googu yàqul xadis bi euh, boroom xam-xam yi rahmatullah maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy déedéet moom innal déedéet iza balagal ma qullatayn lam yahmil xabar saa yu ndox jotee ba yegg ci euh, qulla ñaari qulla bu boobaa maanaam ñaari bërigo hmm? wala ñaari ñaari ndaa ñaari ndaa kulla tay ñaari ndaa sobe dootul dootul dootul ci amati bu boobaa ñu ñu wuute tamit ndaa yooyu nu muy toll loolu ko yu wuute ci rahmatullah ak lu mën ci xew à peu ci deux cent vingt sept litres maanaam mu tolloog ñaari bërigo maanaam approximativement ñu war ko mën a nattee ci loolu ñu ne kon ndox bu xësee ba yegg ci niveau boobu sobe dootu ko la dootu ko yàqati maanaam mooy kon bu gënee tuuti niveau boobu sobe gu ndaw da ko yàq comme ni nga xamante ne tey boo doon sang xale ci paan mu tuur ndox ci paan bi dangay ngay jàpp ne paan bi sobe woon kon ce qui veut dire que ni boo yoree pot ndox toq deret dal ci ndox moomu day sobe fuqaha Maliki rahmatullah ne nag ñun nag d'accord ci loolu ngir yonent bi sallallahu wax bi mu wax ci xadiisu li ma leen wax nii Shaafi'i ñoo ko wax ak Xanaabila yi ak Xanaabila yi rahmatullahi alayhi fuqahaa u Maaliki ne ñun d'accorduñ ci loolu ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay'un ndox dafa laajte laa balaate te dara du ko sobel kon feek cafka gi ak xet gi ak melawul soppeeku ni ndox mi moom mi ngi des di nekk lu laajte laa balaate dara sobeelu ko. ndax doole gi ndox am ci mën a défendre boppam baax na maanaam nga gis ne ah, gisoon nañ ko ci xadiis bu bu bu bu ñu mujjee gis fële ca euh, mooy shahid bi deret bi shahid bi nga gis ne imaamul Buxaari lëkkale gi mu ko lëkkale ci bunt boobu da da ngay gis ne moom dafa jàpp ne bu dee bu dee deret la sax maanaam euh, lool du ko sobel wala maanaam comme li imam az-Zuhri wax rahimahullah nga gis ne dafa yemale deret maanaam nam dafa yemale lu lu ndox ak lu ndox mais am na benn mbir bu ñu fàtte woonoo foofu léegi ñu ko balaa ñoo jàll mooy ne fuqaa mooy waxoon nañ ne fuqaa Maliki rahmatullah dañ ak ak Hanaabila yi dañoo jàpp ne li ñu dagg ci yaram fekk bu ñu ko daggee nit ki di koy yëg loolu mooy nekk sobe waaye lañ ko dagg te fekk loolu du koy bu dee méddal tam loolu nekk sobe waxoon nañ loolu waaw non xanaa bi lay maaliki xanaa bi lay raxmatullah waxoon nañ ko waaye moo tax ñoom masalan ganaar bu deewee médd ñoom euh, ñu jël euh, dunq gi ñoom dunq gi cuq-cuq yi nekk ci dunq gi day daal di nekk lu laab ci ñoom waaye bant doxu ko gi day sobewu ngir ne bant bi deret da cee jaar te boo ko buddee nit ki maanaam gannaaw gi yëg ko waaw loolu moom mooy li nga xam ne dañ ko fàtte woon a préciser ci buntu boobu euh, ñu dellu ci waat kon fii ci suñu mbir mi maanaam ñoom ñu gis ne kon deret euh, wala boog ndox fekk caf ki xet gi melul soppeeku du soppeeku et que xadiisul kullatayni bi loolu mafhum lañ ko dégg déjà problème bi mu am ci riwa raaw yi même bu dee wér nee nañ wér nañ d'accord mais finalement wuuti gi bëri na ci ñaareel bi ci def mooy xamuñu xul la nu mu tollu dëgg-dëgg ndax ñii dañuy wax lii ñii wax lee ñii wax lee wuuti ci lool ci lan la xul la tollu te mbir mu boobaa dootuñ ci mën a sukkandiku ñetteel bi ci def moom mooy ne mafhumul muxaalafa la gaa yi amee dégg-dégg ci mbir mi te mafhum bi mafhumul adat la te mafhumul adam dafa bokk ci mafhum yi nga xam ne amuñu doole voilà maanaam bu tollee ni xullatay ni tekkiwul ne bu ko gënee tuuti baaxul parce que mafhumul muxaalafa am mu mafhumul adam am bariwul doole maanaam tey boobu bu ma ne la bu ma ne la euh, euh, boo yoroon boo boo yoree cent francs rek di mën boo yoree cent francs da mën a jënd nangam tekkiwul ne su ma yorul su ma yoree fukki dërëm du ma ko mën a jënd léeg-léeg maanaam dañ dañ maa wax boo yoree cent franc li muy tekki aussi mooy pourtant boo yoroon fukki dërëm mën war nga koo mën a jënd maanaam mais cent franc moom leer na ni amoo ci aussi problème loolu lay tekki waaye tekkiwul ne boo yoree fukki dërëm doo ko mën maanaam kon maanaam ma kumul mu xaaral ni mu déggee loolu déjà mooy ne dafa dëgërut dëgërut comme dëgërut nag loolu day wane ne lan. kon yéen xadis boobu rek mënut a nekk lay ba pare mafhum bu fekkente ne dafa wuteeg mantuq mantuq bi la ñuy jël bàyyi mafhum bi te mantuq bi mooy lan ndox dafa laab te te dara du ko sobel lii wax la ju leer mafhum bi yéen bi ngeen ci di génne ndox mi bu tollee nangam dootul sobewoo waaye waxul ne bu tollul nangam du sobeewu maanaam fi ñu déggee wax bi ñaari mbir yi kii mantuq mooy li ma wax mu leer. sàmbeen yëpp invité naa leen suba sama kër ku ci bëgg a lekk ceebu jën na nga ñëw tekkiwul ne maanaam man loolu laa wax waaye tekkiwul ne ku santul sàmb rek du ma la invité loolu boo ko ci déggee yow yaa ko dégg yaa ngi dégg moo tax léeg-léeg mu am doole léeg-léeg mu am doole waaye bu mu nee fii bu mu am amul doole loolu tax fuqaha maliki li ñu wax loolu nekk lu dëgër këcc ci dund boobu rahmatullah alayhi ak voilà fuqaha maliki rahmatullah ak zahiri yi rahmatullah ñoom ndox dañu lay dafa laajte laabaante daal du ko sobal moo tax qaida boobu boobu mooy seen qaida dafa laajte laabalaate te dara du ko sobal fekk soppe gi xet gi melaw yu soppikuwul ndox mi continuer di laab di laabalaate xadiis euh, bi dañ ciy jànge tamit ne ndox mi ñuy war a jàppoo ak di ko sangoo kenn du ca dugg di ci sangu wala ñu ciy tuur ndox maanaam moom moo tax ngay gis euh, yenn fuqaha maliki comme imam al-Qurtubi comme euh, borom muqaddimatul azziya di wax ne dañoo sib nit ki di sangu ci ndox mi nga xamante ne ci lay sangoo farata maanaam mooy ndox maanaam mooy bu dee ndox mi du sobewu parce que nit ki daf ciy sax daf daf ciy tuur ndox maanaam dugal na ci sobe ba pare bëgg cee sangu après day nekk di dute di sikki sàkka jax jaxal yi commencé koo dugg hmm? comme li hadith bi wax fa inna amatal waswas minhu lu ëpp ci jax jaxal yi foofu lay jóge ci yu mel noonu lay jóge Euh, beneen bi ci de moom mooy ne euh, bo kon man ndax ngir ni lim ne bu leen tuur ndox ci ci ci ci ndox mi ngeen di sangoo ci ndox mi ba pare dem di ci sango ji euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ñu moom lañ ci jànge mooy tey masalan ndox muy daw ndox muy daw bu sobewoo maanaam ndox muy daw normalement du sobewu comme ni ko waxee ngir ne ndox affaire bi da koy yóbbu comme nit ci tey buy sangu ci foo xamante ne day Euh, kii bi day daw euh, euh, da am égout moom day sangu ak ndox mi di daw di dugg maanaam loolu noonu bu tuuree ndox foofu masalas loolu du garaw parce que ndox mi day daw di dem continuer mais su fekkente ne day taa fi muy sangoo day taa foofu bu mu fa tuur ndox parce que après sikki sàkk yi foofu lay génnee sobe googu ñàkk sobe googu day aju ci ndax soppeeku na caf ko ci xet gi wala melaw mais léegi laaj bi mooy ndox muy daw bu dee am sobe daf ci comme ay vague muy am ay vague bu dee sobe daf ci tàbbi ana nan lay def parce que tamit est-ce fii sobe bi laal foofu war naa faa mën a jàppoo wala yu mel noonu loolu tamit laaj lay doon ndax mën naa faa tibb waaw wala déet bu dee ndox muy daw la bu boobaa dañuy bàyyi xel rek daw bi maanaam mooy lan mooy euh, bu ci tegoo ci benn vague vague boobu sobe bi ne bu jàllee beneen vague bi ñëw mën naa ko jëfandikoo waaye pas jëmmi vague bi sobe bi ne à moins que mu duggaat completement ànd ak géej gi bu boobaa bu boobaa après problème bi day daal di nekk jaxasoo géej gi ndox mi wëlbatiku ne kàddu laab te laabalaat lu dëgg mais vague bi ci jëmmi boppam beneen bi ñëw mooy tey bu fekkente ne lu ma war a raxasee maanaam buñ ne buñ ne par exemple xaj lu bu naanee seen dañ ko war raxas juróom-ñaar yoon comme vague bi day ñëw di wadd def ni di vague kon bu ma jëlee ndox moom maanaam juróom-ñaari vague day daal di doy juróom-ñaari vague damay def ni vague bi ñëw dal si moo xam benn ngi beneen vague bi ñëw mais benn benn vague bi mënuma ci raxas juróom-ñaari yoon ndox mi faaw mu nekk ay vague bi ñu di dalandoo mu nekk juróom-ñaari yoon ñaar mu nekk juróom-ñaari raxas baaxul euh, beneen bi ci def euh, am na ci beneen wala yaxtasilu fiihi min al janaaba bu mu ci sangoo euh, mooy parce que fii da su ma yaxtasilu fiihi la bu xadis imam muslim imam muslim indi na jëmmi xadis bi raxmaam dañ ko gis léegi ci ci taxrij bi daf ni summa la yaxtasilu minhu topp mu daal di ci sangoo maanaam dem maanaam tibb ci ndox moomu sangoo ci maanaam boobu li muy tere mooy nit ki tuur ndox ci bërëb ba pare tibb ci jëmmi ndox moom dem sangu ci boobaa ci sibeel lay dugg bu ndox mi soppeekuwul waaye ci xaraam lay dugg bu dee ndox mi dafa soppeeku ci la day sojo ah su fekkente ne dañ ci tibbee waaye yii yëpp nag ci ndox lañuy wax de bu doon lu dul ndox te ndoxe mooy comme bu dee jus wala soow wala yooyu loolu moom tuuti soobee da koy yàq ngir ne ndox moo am doole bi mu mën a défendre boppam ci loolu euh, moo tax boo jëlee sam ñeex nga sotti ci sàngara da ko yàq yaa ngi dégg voilà ngay togg dara daal ci dóor fii da ko yàq nga dugal ci mbaam walla yu mel noonu da ko yàq Euh, léegi beneen bi ci des mooy waroo cee sangu comme ni ni mu ñëw ci riwaaya imam Abu Dawud wala yaqtasilu fihi min al-janaaba waru ko sangu fekk dafa amee janaaba maanaam dugg ci biir di sangu ndox moom da nga amee janaaba te àtte boobu moom mooy àtte bu fekkente ne da ngaa yor ndox moo xamante ne maanaam mooy nit ki bu dee dafa am yu mbërig tamit jigéen ji am bare ci mbërig wala mu bare ci defin benn la mu dugg ci ndox mu mel noonu sangoo ci day yàq loolu tamit day day day nekk lu lu ñu lu lu lu ñu tere li ñuy tere muy sangoo ci ndox mi fekk dafa amee janaaba baax na kon acte yi ndox mi am na tamit yeneen comme bokk na ci li nga xamante ne moom la ci Hanafi rahmatullahi alayhi jëfandikoo ci xadis bi ne maa un mustaamal dañ ko maanaam Euh, mënefu a jàpp day yàq maanaam mënefu cee jàpp maa mooy ndox mi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ndax lan lañ wax ñoom dañoo dañoo def xiyaas bi rek dañ ne nit ki segam dafa ndox mii maanaam jël sobe tuur ko ci maanaam ndox ci biir ndox mi ni koy teree mu mën cee jàppuwaat wala mu mën cee sanguwaat moom ak nga jàpp woon sobe gi maanaam nit bu jàppoo comme ay bàkkaaram dañuy wadd ah ndox moomu buñ ko recueilliraate maanaam comme paan bi nekk nii nga tibb ci biir paan bi ah, nga jàpp ci ci biir paan bi maanaam comme bàkkaar yi dañuy wadd loolu sobeek maanaa la comme ni nga xamante ne noonu la sobeek jëmm ji di yàqee ndox mi noonu la sobeek maanaa bi di yàqee ndox moo tax ñu tere ku ci sangu farata moo tax ñoom moo tax ñu ne bu ñu tere buñ buñ ci sangu fekk da ngay amee janaaba waaye moo tax summa yaxtasilu fiihi maanaam moo tax yaxtasilu riwaaya bi gis nga yaxtasilu maanaam mooy summa huwa yaxtasilu fiihi maanaam topp moom dafay dem sangu ji maanaam mooy la mooy comme bul bul bul bul tuur ndox ci ndox mu maanaam bu kenn mbéewal ci ndox mu dal ndox mu sax ba pare parce que lu tax mu ne parce que après daf koy soxla di dem sangu ji ci moo tax mu am riwaaya rafa am am na riwaaya euh, yaxtasil fii moom mooy da koy tere ah voilà fii yaxtasilu mooy parce que moom daf koy soxla dem sangu ji wàcc comme li nga xam ne moom la yent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam bu kenn dóor soxnaam dóorug jaam ba pare wëlbatiku di ko soxla maanaam parce que da dul yaru maanaam maanaam nit nit ki noonu fii tamit nga nit ki ñëw tuur ndox maanaam mbéewal ci ndox mi ba pare ba bëgg wëlbatiku dem sangu bi maanaam loolu moo tax Hanafi rahmatullahi alayhim daan ne kon maanaam lii day tegtale ne maa un mustaamal dafa nekk loo xamante ne tamit dañ ko sub ndax am na beneen riwaay boo xam ne wala yaqtasilu bihi bii al janaaba te bu mu ci sangu ci fekk mu ngi amee janaaba maanaam mu ne kon ñoom ñu ne atte boobu dafa tolloog atte bee ngir di la dala dala dalalatul iqtiraan maanaam ñu lëkkaloo gi ñu lëkkaloo mooy ne ni ñu terewee ku ci tuur ndox noonu lañ terewee ku ci sangu fekk da nga may janaaba te ñoom ñaar bu boobaa ñoo bokk atte waaye ñoom ñaar bokkuñu àtte ngir àtte maa ul musta'mal romboon nañ ko te loolu leerul nañ ko euh, wallahu taala a'lam kon euh, hadith bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaatu ko fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro deux cent quatre-vingt-deux ñaari yoon comme niñ ko waxe woon ne ci riwaaya wala yaxtasilu minhu la summa yaxtasilu minhu la imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro soixante-neuf ak soixante-dix